julli mooy ñaareeli ponk ci lislaam euh, maanaam diine ji dañ koo tabax ci juróomi keno keno bi ki njëkkoon mooy tudd baatu seede bi ñaareel bi mooy taxawal julli juróom yi julli moomu mbooleem xeeti jaamu yàlla yu ñuy jaamoo yàlla moo ci gën a foor ba mu may tudd baatu seede bi foor gim ci gën a foor tax na mu làmboo ñett yoo xam ne moom rekk moo ko am bi ci njëkk xeeti jaamu yàlla yépp ci kaw suuf lañ ko fara farataalee te Jibril la ñëw indil yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama xibaar bi ba mooy julli julli moom yonentoo demal boppam ba place boo xam ne menn malaaka musut faa yegg benn yonentu musut faa yegg kenn musut faa yegg kudul moom suñu borom bi yëkkati julli jox ko ko waaye ponk boo waxati ba ko yàllay farataal jibri rek a ñëw moo waral keroog ba muy farataal xoor weeru koor li muy foor foor jibril la ñëw ne ko sa borom nee na kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun daal di dem noonu bi yàlla namee farataal joxe azaka jibril la ñëw fekk yonantu bi ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa borom nee na xuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha daa di dem naka noonu bi na namee farataal xaj jibril la ñëw fekk yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf ne ko sa borom nee na walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan daa di dem xatta baatu seede bi sax bi ko yàlla namee farataal jibril la ñëw ci kaw suuf wax yonentu bi ne ko sa borom nee na faalam annahu waaye nag bi yàlla na namee farataal julli jibril moo ñëw fekk yonantu bi ca màkka mu ànd ak moom yéegal ko ci daaba yogi ngi tuddee buraax nga xam ne dafa boole daw ak naaw te ba mooy bët ba fu bët ba tege rek tànk ba tege fa waaye ba ñu àndee ba yegg ca baytul muqaddas mu yeew daaba ja yonantu ba fekk fa yonantu yëpp ñu koy maanaam tertu dañu demee mu jiite leen ak julli ñaari rakkaa la woon yonentu ya def juróom-ñaari sàppe ñun yónni ña ñoo nekk ñetti sàppe ya ñun yónni hut ña ñoo nekk ñeenti sàppe ya ba mu paree nag yonentu yàlla Isa ne ko Musaa kon ne ko xanaa dang ñu waar mu ne li ma leen wax bariwut mooy xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahlihi ki gën ci yéen daal mooy ki gën ci njabootam te man maay ki gën ci sama njaboot ci ñépp léegi ci la dépare jël lu ñuy tuddee mi'raj mooy lu rafet la buy ab jullit di sukkuraat moom lañ koy wan ba bu ñuy not ci ga sax du ko yëkk yal nañu ko yàlla wan ci la yonentu ba dem jéggi juróom-ñaari asamaan yi dem ba ci sidratul muntaha jibril ne ko fii laa mën a yem mu ne ko ah yaatale ab xarit jëlee ko màkka jaar moom ci xàll bi jaar ak moom baytul muqaddas xéeg ak moom asamaan yi présenté ma yonentu yi a ñëw ba fii nga nar faa yem mu ne ko su ma jéggeetee benn séqi rek leer ak aras dana ma lakk comme ni safari lakkee njarwañ wa ma minna illa lahu maqaamun maalum kenn ku ngeen ci dafa am maqaama boo xam ne fala yem fuñ xam fii mooy suma maqaama fekk si sidratul muntaha mooy daytul waay gi nga xam ne dara musul bàyyeekoo ci kaw ñëw paase ko dara musul bàyyeekoo ci suuf tamit ñëw paase ko mais nam yonentu yàlla muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam moo mos a bàyyeekoo ci kaw ci suuf kon dem paase foofa mu dem ba paase raf-raf paase maanaam pied yu bëri ba daal bu doon yàlla am buntu dem na ba ca buntu ba mu seet nag ne yàlla nuñ ko war a nuyoo naan bu ma ko wane asalaamu alayka day mel ni yàlla góor la su ma ne ko asalaamu alayki day mel ni yàlla jigéen la ci la yàlla tàbbal ci xolam ba ne ko nuyoo ma attaxiyaatu lillahi zakkiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi loolu la yonent bi nuyoo yàlla yàlla fay ko ne ko asalaamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yi nga xam ne ñoo xenu arash ak yàlla ga ñoom tamit bëgg ci am barkeelu moo tax ñoom ñoo ca yokku asalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin yàlla na nekkoon ko nuyoo bii nga nuyoo moog ni mala fayeek li ci malaaka yokk su ma julli gi ma lay jox su ngeen demee ba xam ñaar rakka bu ngeen ni wax leen ko su ngeen demee ba julli ga di jeex tamit su ngeen ni wax jeexee leen ko maanaam tëjee ko julli ga foofa nag la borom bi yëkkati juróom fukki julli jox ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi ci la ñëw nag ba ci juróom-benneeli asamaan Musaa la fa fekkoon Moussa laaj ko lu sa borom farataal ci yow mu ne ko juróom fukki julli mu ne ko bëri na demal mu wàññil la ko yonent bi ci wooye fam muy dem yàlla wàññi ca juróom mu ne ko bëri na ba tey ñeent fukk ak juróom bëri na muy dem muy wàññi muy wàññi ba mu des juróom foofa nag Moussa ne ko juróom bëri na sama xeet wee xëppoon doole sa xeet yu téeméeri ju ne yoon te ñaari julli rek lañ daan julli ñaari rakkaa suba ñaari ràkka ngoon te dafa tëxoon yonentu nag ne ko xeres naa kuñ joxoon juróom fukki julli ngay wàññilu ba ci juróomi julli may demaat di wàññilu ci lañ bokk ñoom ñaar ñëpp dégg kàddoog yàlla mu ne am daytu faridati wa xafaftu an ibadi wa hiya xamsun waaye wa hiya xamsuna ne daal coono bi rek la wàññi waaye sama dogal moom dara mënu ko soppi ndax maa yu baddalu lu la daya lu ma xas wax rek loola la lu ma kas tamit def noona la su ko defee kon dama leen wàññil coono bi waaye ku julli juróomi julli da nga xam yolab ku julli juróom fukki julli lu ko def mooy julli gu ne dañ la koy fay fukki julli su ko defee nag mu nekk juróom fukk moo tax alquran ne man jaa bil xasanati fa lahu am amsaaliha ndax képp ku def benn rek yàlla dafay buñaa yeneen juróom-ñeent mu fekk benn ba muy fukk kon ku julli juróomi julli da nga xam yoolab ku julli juróom fukki julli yonentu bi daana ko jame ne dama leen di laaj kenn ci yéen bu amoon benn déeg ba doon léegi nga ne benn piscine mu nekk ci këram bët bu set mu fexe ba sangu ca juróomi yoon dama leen di laaj yéen ñi may déglu ndax kooku dana tilimam déet saxaaba yi ne ko déedéet ko kay kuy sangu juróomi yoon par bis kay du tilim mu ne mu ngoog juróomi julli yaa ngoog ku koy def tamit par bis di ko sàmm na ko yàlla bëggee di ko defee nañ ko bëggee su boobaa tamit doo xam bàkkaar ndax julli gu nekk ak moroomam bàkkaar bu fa dox rek boo julli haatee loolu dafa koy effacé kon nag damaa bëgg a wax ne julli rek moo xam darajaay ñu yëkkati ko jox ko yonentu yàlla Muhammad direct fu malaaka mosta dem maanaam yonantu musut faa dem moom kenn ak boromam mu yëkkati ko jox ko ko kon loolu tekki na maanaam foraayu julli ñaareel bi julli moom ci boppam mii ñu nar a jàng nekk na ponk boo xam ne bi maanaa far na labal mbooleem ponki lislaam yi moo waral boo jullee xaj nga boo jullee joxe nga asaka boo jullee xoor nga boo jullee tamit tudd nga baatu seede bi kon nag xamul benn ponk lislaam bu duggul ci biir julli moo waral boo defee def nga lépp fu fan la baatu seede bi duggee ci biir julli daa kuy julli ku ne faw da nga liqaam kuy julli ku ne faw da nga taaya kuy julli ku ne faw da nga def takbiratul ihram ak yeneen kabaar ya te kenn mënul taaya te waxuloo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi kenn mënul maanaam liqaam te waxuloo loola naka noonu tamit boo ne woon liqaamuma taayahuma ñu ne la foog nga tàll takabbar waxal ma takbiratul ihram mooy allahu akbar allahu akbar na boo ko farañ fàncee tàllal ko firi ko moogal moog laa ilaha illallah rek lay junj benn rek la moo waral kon baatu seede bi dugg na ci biir julli ay yoon naka noonu xoor mu ngi ci biir julli xoor du dara lu dul bahi lekk bahi naan bahi jotee li ko doree fi fajar xaree ba fi nga jant bi sooyee naka noonu bi nga demee bay julli lekkoo naanoo joteehoo fi nga kàbbaaree xaramal ba fi ngay sëlmalee yow nag fi nga kàbbaaree xarmal mooy xaru fajar ci yow fi nga sëlmalee mooy jant bu so ci yow moo waral kuy julli doo lekk doo naan doo jotee ku xoor doo lekk doo naan doo jotee naka noonu tamit asaka dugg na ci biir julli asaka du dara lu dul lu ñuy génnee di ñaar fukki xeet lañu war a génnee asaka ci bu Malik nga yëkkati ko jox ko juróom-ñetti xeet yi alquran tudd ne innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ba ca laaya ja yow nag Euh, bi ngay julli joxe nga asaka ju gën a foor alal ndax kuy génnee asaka alal rek nga mën a joxe benn muy ay gàtt wala maanaam muy dugub wala maanaam muy maanaam xaalis ak yeneen nga ci aju yow nag dangaa yëkkati lu gën a foor xaalis joxe ko bi maanaa te li nga te yow jox nga ko ñu gën a yaatu juróom-ñetti nit loola mooy lan lu gën a foor alal mooy lan mooy jàmm ndax kat alal bala nga koo mën a alaloo day fekk jàmm nekk fa waaye foo dégg ngay tal la ne nag dafa fekk jàmm nekk fa ñaari soxla bu ñuy xam daal jàmm fa nekk su ko defee nag jàmm jooju yow nga yëkkati joxe ko asaka ci jullit ñi joxoo ko maanaam juróom-ñett ñi alquran waxoon waaye yow da nga koo jox mbooleem jullit bu la mos a jiitu di julli ca dara ca aadama ba fi ngay jullee jox nga ko tamit jullit buy julle ndoor ak yow ba bi ngay sàngoo suuf waaye joxate nga ko tamit bépp jullit buy nar a julleeti fekk bay àddunay tukkee moo waral bi ngay nga ne asalaamu alayna maa ngi yëkkati asaka ju ñu tuddee jàmm di ñaan yàlla sotti ko ci ñun jullit ñii jullindoor ak man waaye bu mu ci xem na ko sotti tamit wa ala ibadillah saay saalihin ak mboolem jaami yàlla yu yiw yi boo ne saalihin nag ñi doon julli ñu jiitu jiituñu dugg nañ ñi julli ndoor ak yow ci sa jamono dugg nañ ñu julli yow ba bay àddunay tukkee tamit julli nañ dugg nañ kon nag maanaam asaka ji nga joxe ci julli moo gën a foor asaka ji nga joxe tamit ci alal asaka ji nga joxe tamit ci julli moo gën a yaatu ñi nga ko jox moo gën a yaatu tamit ñi nga xam ne ñoo ko doon jël ca wàllu ci alal ja ba ngay xaj dugg nga dugal nga xaj ci biir julli ndax alxajju li muy tekki luxatan mooy alqasdu rek mais li muy tekk shar'an mooy jublu kaabaag yàlla gële ca makkatul mukarrama ngir joxe farata moo waral yow tamit bi ngay julli jublu yi bari nañ fi waaye dangaa baxi jubluwaay yépp dem jublu ju kaabatul musharrafa moo tax alquran ne la wa haythuma kuntum fa walloo wujuhakum shatrahu fu ngeen di nekk su ngeen di julli na ngeen baxi jubluwaay yépp te jublu kaabaag yàlla ga kee dafa koo jublu woon di joxe farata yow tamit da nga koo joox da koo julli tamit da koo jublu di joxe farata ji gën a for dañ doon joxe te mooy maanaam ak julli kon nag damaa bëgg a wax ne daal ponk lislaam yëpp rek julli dugal na leen moo waral même bu leen moo waral ki ki yàlla may mu war a mën a julli te julliwut dafay perte li ko waral boo ko seetee eh, téeméeri nit ñoo gis ci misaal eh, boo ko seetee trente pour cent yi ñoo ci mën a joxe asaka te sax bu taxee bu matee trente pour cent baykat yee tax waaye bu fekkoon ne tey danga nga caa génnee baykat yeeg la ñuy bay daanaka ñuy joxe asaka passé wuñ maanaam 10 pour cent la des lépp dañuy laaj asaka te kooku ku ko laaju tamit boo ko joxee mën na koo lekk kon nag kooka bu julli ko perte na ndax koo xam ne mënoo joxe asaka ndax li nga am asaka waru ko waru warut ca kon kay yow julli nga dese boo jullut perte nga. wala ñetteel bi mooy jaamu yàlla ki nga xam ne tënkuñ ko ci maanaam wér tënkuñ ko tamit ci am. jaamu yàlla goo waxati ci ponki lislaam yi lu dul baatu seede bi bu dul julli rek dañ koo tënk ci wér wala ñu tënk ko ci am-am léeg-léeg tamit ñi boole tënk ko ci ñaar yépp boo seetee lu mel ni aj màkka soo wérut mënuloo dem xataa donte am nga paas kon day laaj nga boole wér ak maanaam am-am waaye bu fa am-am newut wér newu fa wala ñoom ñaar ñëpp nekkuñ fa aj wàcc na la comme dafa taqoog yow ba di ngay dee bu dee tamit lu mel ni xoor weeru koor wér ko fa bàyyi waaye koo xam ne boo xooree balaa 10 heures nga daanu xëm taqoo ko ba médecin bi xamal la ne mënuloo xoor kooku tamit mën ta xoor kon kooku wér a ko fa bàyyi naka noonu lu mel ni joxe asaka am am moo ko fa bàyyi mais tey ku amul nisaab nooy mën a génnee asaka waaye julli nag mooy jaamu yàlla gi nga xam ne keroog ba nga ñàkkee keroog la la gën a war keroog ba nga wéradee keroog la la gën a war xattaa boo demoon tey sa la lalu hôpital ba ñu opéré la comme yaa ngi ànd ak sa xel rek terewut da ngay jullee noonu ca na nga manee xattaa boo doon ma lu dul xëf ak xippi rek nga man waaye sa xel maa nga fa tamit julleexal noona ci sa xel ne yéene naa def naa takk biratul ihram jàng naa fatiha jàng naa saar rukkoo naa sujjóot naa taaya naa sëlmal naa noonu ngay jullee ci sa xel ba julli nga jeex kon nag dama bëgg a wax ne yeneen jaamu yàlla yépp yooya ko fi bàyyi ba mooy maanaam julli moom tënkuñ ko ca yooya ñeenteel bi may tëjee waar woowu nag door a dugg ci firi bi mooy ulamaa yi dañuy wax ne sax julli moom ci boppam xeex naag ponki lislaam yëpp daan leen ba mooy li ñuy tuddee tudd baatu sedde bi rek la mënta daan waaye julli daan na asaka julli daan na xoor weeru koor julli daan na tamit xaj màkka fuqaaw yi d'accord nañ ne képp ku xooroon ba bëccëg jot nga bëgg a jug ngir julli tusubaar ba nga demee rek daanu xëm ñu seet ne kii kat dara jàppal ko loolu xiif rek wala mar kooka sharia may na ko mu naan ba mën a taxawal julli tusubaar gi bu demee ba koor ga paase mu fay benn fan booba kon nag koor gi nga doon xoor ba xegg ci tusubaar mbaa tàkkusaan julli guñ ko war a julli ngir war koo mën a taxawal te yow xiif teg la mënoo koo taxawal wala maanaam mar yàq nañ ko ngir ak taxawal julli kon julli daan na maanaam euh, maanaam euh, xoor weeru koor naka noonu daan na joxe asaka ku dentooñ tey lu mat nisaab ci misaal bu doon ñaar téeméer ca ña jàpp ne moom la denc ko bañ ne suba lañu war a génnee asaka nga toog dëkk bi di jaay ndox robinet yëpp tëj ñu ne ku bëgg a njàpp nañ lay jaayam ndox ko te yow ñaar téeméer yi nga war a génne suba rek moo fi nekk sharia may na la nga jël ca juróomi dërëm mbaa fukki dërëm mbaa ñaar fukk dem jënd ca ndox ngir taxawal jàpp ak tusubaar gi wala gu tàkkusaan gi wala gu timis gi wala gu gexe gi comme nag manqué na ñaar fukk mbaa juróom matatu nisaab su boobaa nag yow dootoo génne asaka yi suba ji mais beneen déwén la jëm gannaaw bi matee kon dama bëgg wax ne asaka juñ dencoon ren ba déwén ba mu des benn fan rek ñu waroon koo génne suba njàppal gexe gu tey yàq na asaka jooja kon loolu day tekki foraay ak julli li xëpp ci fuqahaaw yi rawatina maaliki yu na yi d'accord nañ ni kuy xaji màkka nar caa faataale waxtu julli ci sa yoon ba doo ko mën a julli xaale ñu ne ah jar na dem ngir sopp yonentu yàlla Muhammad ak xiir ko tiim xabroom ba waaye moom boo xaji wutoon tamit amuloo ca benn bàkkaar kon nag julli xeex naag ponki lislaam yëpp daane leen ba mooy tudd baatu seede bi moom mënu koo daane ndax tur dafa taqoog boromam moo tax alquran ne wala zikrullahi akbar yàlla kat turam ba mooy li gën a màgg lépp moo tax dara mënu koo daane kon nag julee ngoog taxaw taxawaay boo xam ne nii bu rëy la ñu war cee bàyyi xel di ko taxawu te di ko taxawal foor googu julli foor moo tax yàlla digal nañu ko ci juróomi xanam digal nañu ne nañ ko taxawee moo tax foo jàng ci alquran mu ne wa aqimu salaata taxawal leen julli ñaareel bi digal nañu ne nañ ko wattu bañ koo sàgganee moo waral foo jàng ci alquran mu ngi jàng ne xaafizu ala salawaati ba tey foo digal nañu ne nañ ko defee ca mbooloo ma fekk ngànta xamul bu ngànta xamee nga door a julli yow kenn moo waral foo jàng ci alquran mu ne la warka'u ma'a raaki'in ba tey teg digal nañu ne nañ ko def ànd ak laab ak ndox bu laab ak ndox ñàkkee ngir ak ngànta ñàkk ndox wala xam mais mënoo jëfandikoo nga door a dem nekk tiim yi waaye boo xamee ndox dem tiim ngay tilimal sa bopp rek waaye xamuloo dara ndax jàpp gën a xóor tiim ndax jàpp mooy li ngëpp tiim nag mooy li nga tiim yaakaar naa nag 10 000 francs yi nga tiim yi nga ngëb moo ko gën a wóor mooy yi nga jàpp moo tax alquran ne ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi kon digal nañu nañ sàmmante ak laab ak ndox fekk ngànt amul juróomeel ba digal nañu ne nañ ko def sàmmanteeg waxtu wa buñ bàyyi waxtu jotagul ñuy julli ko kenn du ko jàppee muy dara waaye doo bàyyi tamit ba waxtu wa passé ngay dóor di su boobaa da nga ba dee te julli li muy jariñ du la ko mën a jariñ ndax bu la ab médecin bindaloon ordonnance ne la benn suba benn ngoon yow ngay jël yëpp di ko naanoo ngoon wala nga jël yëpp di xëy di ko naan suba ordonnance ba doon a jeex te doo wér rawatina nag buur yi buur yi xam feebar yi bu la bindalee ordonnance ne benn bi suba gi muy fajar genn gi tusubaar muy zawaal genn gi tàkkusaan su ko defee yow nga jël yëpp di ko defandoor danga julli ba dee te du la teree sàcc da nga julli ba dee du la teree fen danga julli ba dee du la maanaam jëw ak xaste ndax jàngoro yi nekk sa sa yaram wi julli war koo faj su boobaa tamit du ca mën a fage dara moo tax alquran ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta kon julli dañ koo sàkkal ci waxtu wa yàlla nag bi mu ko defee nii ci julli nit ñi seen dëgër bopp yóbbu na leen ñi xaaj ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi ne yow yàlla yaa santaane julli ki juróomi xanam ñun di dégg nañu waaye ñoo lànk julli wuñ julli lu wuñ yàlla ne yéen Muhammad duhutoon seen njiit duhatul seen njiit ak ñu ngeen mën a tudd jëhlin mooy seen njiit mi nga xam ne moom la alquran doon wax ne fala sadaqa wala salla moom de dëggalut yonantu bi dëggalut baatu seede bi waaye tamit nanguwut a julli moo waral yéen ñooñu ak abu jëhlin yéen ay bokk dem safara ci degré bu ñuy tuddee saqar muy quatrième degré moo waral boo liggéey yàlla laaj leen ne leen maa salakakum fi saqara gaa yi ne xaaloo lam naku minal musallin kon ku ne gawma julli julli huma safara nga jëm yaag abu jëhlin ci place boo xam ne ma la ñuy tuddee saqar ndax safara darakaat la fu gën suufe gën a gën a maanaam tàng saqar nag mooy quatrième degré su ko defee nag ñu dul julli gëmuñ ko fa lañ jëm ñaareel ba ñeen a ngeen ko yow yàlla yaa santaane julli ah, dégg nañ ko maanaam waaye maanaam daal gëm nañ julli waaye ñun julliwuñ ñeen ñoom dañ ne gëmuñu julli wuñ ñii ne de gëm nañ waaye julli yàlla nag ne comme yéen da ngeen ne gëmu leen julli julliwu leen boo légéey yéen ak yahood ya muy juif ya yéen ay bokk dem safara foofa ngeen jëm moo tax ñooñu ñooy ñi nga xam ne safara la ñuy dem ñooñu foo leen fekk ñu baax ñoo leen meññoon mais dañoo doyloo mbaax ak ñi leen meññi waaye jéemuñoo fàgg ak mbaax ndax xam nga juif yi boo leen seetee yaquba moo leen meññi kuy taj kuy hut mbaax ba dajeeg yaquba mën ngaa dëpp waaye ñoom nag dañoo doyloo mbaax ak yaquba ga ba hutuñ ci ak mbaax dara kon nag ku la mën di jur te jéemoo baax ca baaxam ga wala ku la mën di denc te jéemoo baax ca baaxam nga boo léggee kooku tamit du la jariñ dara boo léggee safara nga jëm yaag yahudiya moo tax alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun lu ca tegu adaau salaata wattabau shahawaati fu ñu jëm mu ne fasaw fa yalqaw na xayyan kon nag ku ne gëm naa julli te doo julli mukk safara nga jëm ci xuur wu ñuy tuddee xayu borom xam yi firi nañu ko ne xóotaay ba picc mi dàqa naaw bu doon naaw xóotaay ba téeméeri junne xat du hegg maanaam ci biir xóotaay ba kooku yàlla nga ko xadul ki ne gëm naa julli amee turu jullit te moom du julli mukk kooka fa la jëm ñetteel bi nag mooy ki ne man de gëm naa julli waaye julleem gi yëpp ngistal rek bu ko nit ñi jusee mu julli bu ko kenn gisul du julli boo ko jiitalee mu jàng saar faatiha ju rafet ak aw saar rukkoo ba yàgg sujjóot ya yàgg waaye boo jullee moom kenn palab palabee julli ga def ko coobu ganaar jonkanaayu xaj góoru gëléem te ñett yooyu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu ko tere ci julli ñooñu ba tey tamit safara lañ jëm moo tax moom la alquran di wax ne wa isa qaamoo ila salaati qaamoo kusalaa lu tax mun a yuraa'uuna naasa kon nag ku toll noonu tamit bu mënta dem kon nag ka ca des mooy ñeenteel ba mooy ki gëm julli di sàmmanteeg waxtu wa di sàmmanteeg laab ga di sàmmanteeg mbooloo ma di sàmmanteeg toroxlu ga di sàmmanteeg teewlu ga kooka nag yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy njiitam mi ne woon def naa julli muy luy seddal sama xol moo waral kooka yàlla ñu ci yàlla boole ñu nag moom ak yonentu bi ñooy dem aljana moo taxoon yonentu bi nag ñoo ñaxal quran di wax ne walladina hum ala salaatihim yuxaafisun ulaayika humul waarisuun alladina yarisuuna al firdawsa hum fiha xaalidun mooy aljana gi dàq ci aljana yi ba yonentu ne kuy da kuy ñaanante ci yéen na ko ñaan firdawsi ndax kat moo dàq ci aljana yi kon nag yàlla nañ bokk ca xaajab ñeenteel booba nga xam ne ñoo yonantu bi ñooy bokk dem aljana ju ñuy tuddee firdawsi kon nag jullee ngoog làmboo ngëneel yooyu moom julli moomu nag dafa am ñeenti doom doomam ju njëkk ji di ab taawam moom la tuddee farata yi ñaareeli doom ba moom lañuy tuddee sunna yi ñetteeli doom ba moom la ñuy tuddee maanaam yuñ sopp yi xam ne boo ko defee ki julli mu gën a baax ñeenteeli doom ba nag mooy bi maanaa yi nga xam ne mooy yuñ sib yi nga xam ne kuy julli bëgguñ naal wax dëgg yàlla mu koy def ñàkk koo def moo gën suñu toppee borom téere bii di borom axdari yu danañu wax laal farata yaag sunna yaag ngëneel yaag ya ci aju farata yi nag la bëgg a commencé nii moo tax mu ne faraidu salaati farataay julli fukk la ak ñeent bi ci njëkk nag niyatu salaati mooy yéene julli nga yéene julli ci sa xol bi te julli gi ngay julli nga teewlu ko ràññale ko ci sa xol bi wane ne yéene naa julli tusubaar ci sa xol jërul nga di ko wax sa làmmeñ li yéene nag ñu bari mënuñ ko ndax ñu ci bari bu ñuy yéene fokk ñu wax ko seen làmmeñ moo waral yéene wax ko ci làmmeñ biddaa la yonent dund na ba génn àdduna mësut koo wax saxaabaam yi dund nañ ba génn àdduna kenn mësut te yéene ci sa làmmeñ kon yéene xol moo koy def waaye duñu dof lu ñu def ci làmmeñ yow kay bi nga déggee waxtu yi ñu nodd nga dem jàllar bi ko jàpp jàllar bi ko maanaam dëgmal pe jàkka donte le da ngaa bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy jàng dañuy wax ne dañuy wax dañuy wax xayril maxlubi mënuñu wax maanaam maxdubi ca nañ ko war a waxee bu ñu wala daalina ñoom ñu ne wala laalina ba tey ba tey baax na comme góorgóorlu nañ rek ba man ko tudd ndax kalay wax wala wala laalina ñaareel boo ko bindaloo woon tamit wala daalina lay bind saxaaba yi doon nañ ci jéem a corriger euh, maanaam bilaal bu daan noddu comme moom ajam la duul arab toon a wax ashadu waaye da ngay dégg rek mu ne asadu maanaam siin su tooy di siinul mujama da ko daan jàng maanaam siinul la gaa yi nag ne waaye bilaal di ni mu yàqe baat bi di ko ree bañ demee ci yonantu bi yonantu bi ne leen siinu bilaal gii ngeen di ree siin piir la ca yàlla maanaam siin piir la ko yàllay daa bindalee moo waral maam alaaji Maalik def na ci benn téere bu nga tuddee maanaam kifaayatu raaxibiin mu ne ku mënul wala daalina man a wax wala laalina ba tey yàlla nangu ko ci nam toll waaye bul wax ne julleem nga baaxut mu ne ndax yow jàpp ne yaa ko man loo ko man man xam na ku la ko dàq kooka dàq la ko comme moo la ko dàq fa mel ni mënaguloo ko ndax dara boo ko mënee kenn warula koo dàq tamit jàpp ne moo ko man lu mu koy man man yonentoo ko ko dàq te feeg yonentoo la koy dàq rek mënagoo ko lay tekki kon nag mu ne kenn ku ne na ko mënee jàngee gannaaw bi nga góorgóorloo nga def ko ca tamit la nga ca bu ko kenn xeeb yàlla moom jublu ca la nga def ndax bari na koy waxlee te boo ko bindee noonu lay demee laañ làmmeñ wi mooy naqaree tàggat ca na muy war a demee kon fatiha moom moom farata la nañ fexe kon ba jàngalu ko xam ko ko mënul fatiha dañoo bëgg julleem yëpp mu koy roy julli gum bëgg a julli rek na ko julli ci gannaaw ko ko ku ñu jiite ko kon bu waa moom bu ma dul fatiha tamit yàqu dara ki julleem nga ndax imaam bu jàngee fatiha da jàngam nga day yóbbuwaale maamoom nga ca gannaaw ndax mbooloo buñ soxlaa dara te lañ soxla soxla ko ci kenn suñ tànnee su ñoom ñëpp bëggee wax fa la ñuy yendu te kon wax gi day jaxasoo waaye buñ tànnee kenn ne yow lañ doyloo yaa nekk suñ kanam bu waxee dañu ñëpp nañ moo tax ci bu Malik bu la imaam jiitee te fekk nànk lay jàng sopp nañ nga jàng yow tamit nànk xataa boo jàngutoon dara tamit julli ga wér na naka noonu nag su fekkee nag maanaam julleg biral la moom doo wax dara dañoo bëgg nga noppi ñoom mi ngi tënkandikoo ci alquran ji aaya bi yàlla di wax ne fa ida quri alquran fastami'u lahu wa ansitu mu ne bu ñu jàng alquran noppi leen ngeen déglu ko settantal ko kon nag loolu lañ bëgg yeneen njëriñ nag ñoom dañuy wax ne fatiha mënul ñàkk ki julli moo waral boo demee bu ñu julli ñoom bu imaam ne wala daalin day toog ab distance tuuti ca gannaawam gaaw profito jàng fatiha ñoom ñëpp nag Ah, ñu ngi sukkandiku ci xadis bi yonent bi rek ne euh, laa salaata man laa fatiha la julli mënta wér ci dugul dugut fatiha ne xadiis bi wér na waaye am ju ñu namu xaas la dafa bëgg a wane ne ñettay julli ñaar ña seen julli mënul wér fekk jànguñ fatiha ñett rek kay julli mooy ki benn nga julli jiite nit ñi wala nga julli ñi jiite la mbaa nga julli yow kenn su fekkee yow kenn ay julli fekk jàngoo fatiha du mën a wér su fekkee yow yaa jiite nit ñi fekk jàngoo fatiha du mën a wér mu ne nag su fekkee dañ laa jiite su boobaa beneen xadis dafa ñëw ne qiraatul imaami qiraatul maamumi jàngi ilimaan dafa yóbbaale jàngi maamum moo waral moom ci ngiram mu ne kon buy jàngi yeelu sopp nañ nga jàng buy jàng biral moom jërul ngay jàng nga noppi kon nag mu ngoog loolu moo tax mu ne wal fatihatu jàng fatiha farata la wal qiyaamu ak taxaw laxaa ngir fatiha ja farata la moo waral fatiha soo manee taxaw jàng ko yow nga toog yàqu na maanaam yàq bàyyi nga farata ndax taxawaayu fatiha ba farata la fatiha jàng farata la mais taxawaay ba di farata ba ca tegu war rukkoo rukkoo farata la rukkoo nag dafa am boo xam ne ba ca gën a néew daal mooy boroom na sëgg ba nga xam ne loxoom ya mënoon na koo teg ca bët woom ya bu ko defee rek rukkoo ba mat na maanaam mooy gën caa tuuti rukkoo gën caa mat nag mooy sëgg goo xam ne maanaam boppam ba dafay tolloog maanaam gannaawam nga nga xam ne tey bu ñu sotti woon ndox par exemple ndox ma du roogaat jëm suuf mais du roogaat tamit jëm gannaaw day nekk ci digg ba mel ni aw xuur woo xam ne dafa cay taa kon boobu mooy gën mat jiru koo waaye bu rukkooyee lu manqué loola comme li ma la wax tamit maanaam rukkoo la waaye dafa manqué rek waaye bëri nag moo gën a baax te moo gën a mat kon nag nañuy fexe ba rukkoo yi di mat bu baax a baax rukkoo moomu di sëgg tee say woom kooku farata la ci julli wa rafu yëkkatiku min hu ca rukkoo ba gannaaw bi nga rukkooxee ba sa yaram dal nga siggi noonu fi ngay waxee sami allahu liman hamida foofu tamit maanaam farata la mooy siggi ga ba ca tegu wa sujoodu sujood kooku farata la waaye sujood nag ñi ngi koy defee alal jëb hati ci sa jëbi booy sujjootee genn wet sa bët bi baaxut boo sujjootee sa benn su xar-xaram baaxut waaye jëlal sa jëbi nga gën a fonk ne ko ràpp ci sa jëbi te nag ci sa suusi te nag fi nga sujootee fi ngay gën a jege sa borom moo waral sax foofu ñu bëgg ku fa ñaan loo fa ñaan yàlla da koy nangu moo waral alquran ne la wasjud waqtarib maanaam sujootal ndax nga jege sa borom su ko defee kon nag sujoot googu nga ne ràpp sa xaram bi sa sa jëbi ci suuf kooku farata la warafu yëkkatiku minhu ca sujoot ba yëkkatiku nga yëkkatiku ca sujoot ba tamit farata la bu ko bàyyi ba ca tegu wal i'tidaalu yemoo yemoo nag mooy ni la yàlla bindee rek nga bañ koo maanaam yokk nga bañ a sëgg ba ca taxawaay wala nga bañ a yuqamtelu ci taxawaay daal mooy loolu moo waral kon boo xasee taxaw di jàng fatiha mbaa saar bu ca nekk nag yaa ngay yuqamtalu looyu seen tuuti su fekkee tamit da taxaw noonu bu xaw a sëgg te fekk yow sa taxawaay man naa jub taxawaay boobu nga nee kocc mu jub kooku tamit farata la i'tidaal tamit danay xam ca sujjóot ba ba nga sujjóotee sujjóotal sujjóot bu dal boo xam ne ni sa cër yi dafa caay yemoo ñu bañ bañ a tasaaroo ba mu ëpp mën a bañ a tamit euh, maanaam banku ba mu ëpp nga yemoo tamit maanaam ci ci ci ci rukkoo mais nga yemoo tamit ci taxawaay kon daal moo nekk noonu su ko defee ba ca tegu ca farata ya wa tumaninatu mooy dal dal nag ñu ci bëri dañoo jàpp ne daal ak tumanina benn lañ mais duñ benn tumanina mooy cër bu farata ju nekk ponk bu ne ba nga ca nekkee nga nekk ca ba ku la gis xam ne yaa nga ca waaye boo rukkoo xëy rek gaaw siggi kooku dafa gaaw ba ëpp ba kenn xamul sa yoon li nga def kon julli nga yàqu na waaye da ngay rukkoo sëgg ba sa yaram wi dal dara yëngatootul nga xam ne lu mu néew néew ku fa doon sàbbaal mën na faa wax subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ñetti yoon lu mu néew néew néew su ko defee nga xam ne sa cër yi dal na nga door a siggi ne sami allahu liman hamida mais boo siggee tamit nag bul siggi gaaw dem sujjóoti ñu bari seen julli da yàq foofu boo siggee taxawal carrément ba sa yaram wi dal dara yëngatootul nga door a nag root dem sujjóoti boo sujootee tamit sujootal ba sa yaram dal ca nga door a jug toog diggante boobu tamit ñu julli ñu bëri seen julli day yàq foofa dañuy maanaam sujoot gaaw rek sujootaat loolu la yonent ne bay leen ko ki julli da koy yàq ñu ne ko lan la mu ne loolu mooy cobu ganaar xam nga ganaar buy cob day cob rek gaaw cobaat kooku kon day yàq da ngay cob sujoot bu dëgër toog ba sa yaram dal nga door a dem nag sujootaat waaye rek gaaw sujoot si gi rek sujootaat julli nga yàqu na kenn mënu ko dara kooku ndax farata la ko nag tumaani na mooy ca ponk bu ne ba nga ca nexee nañ xam ne yaa nga ca nga yàgg ca bañ xam ne yaa nga ca waaye cos-cosee rek kooku boo ko defee julli nga yàqu na ba ca tegu wa tartiibu mooy toftale bayna faraidiha diggante farata ya diggante fara yi nag mooy ni julli toftalee nga toftalee ko ko xam nga ne bi nga julli ngaa yéene woon te yéene ji liñ bëggoon mu tàbbi ci diggante agi ak ragi muy allahu akbar diggante googu lañ bëgg yéene gi tàbbi ca moo waral nga xam ne yéene wax ko gënut su ko defee na foofu lañ bëgg ñenn nga ne même bu fa tàbbee ci lu bu bu ko jiitoo tuuti baax na moo waral ñu wax ne bu ko jiitoo tuuti baax na moo waral ñu ne kon boo waxee ne yéene naa julli rek doora a kàbbaar ba tey baax na waaye ñàkk wax gi daal moo gën kon nag yéene jooju nga jiitaloon daal di def kàbbaaru xarmal kàbbaaru xarmal gi ba nga paree faatiha ja tegu ca faatiha ja jeex nga teg ca maanaam euh, saar wa wa jeex nga rukkoo rukkoo ba jeex nga siggi siggi ba pare dal door a dem sujjooti sujjoot toog ba dal door a dem sujjootaat nga toftalee julli ga noona ba nim jeex waaye rek bañ a jël sujjóot ba jiitu rukkoo ba rukkoo ba jiitu maanaam fatiha ja kooku tamit bëgguñu ko da ngay toftalee julli ga nam toftalooxee moo waral mu ne wa bay na faraa faraidiha ci diggante farata ya toftale googu ñu koy toftalee kooku farata la ba ca tegu nag mooy wasalaamu mooy sëlmal sëlmal kooku farata la sëlmal ji nag mooy assalaamu aleykum baat boobu nga wax ko kooku farata la ci julli euh, sëlmal nag ci mazhabu Malik moo gën a yomb moo gën a simple moo gën a noppal ilimaan moo gën a noppal maamoom moo gën a noppal kenn kuy julli te ñett rek kay julli ndax buy ci mazhab mazhabu Maalik sëlmal ñaari baat la wenn yoon lañ koy wax su dee su dee sëlmal ci ngiru Abu Hanifa ñeenti baat la mais ñaari yoon lañ koy wax su boobaa nag boo deful différence bi rek si julli yàqu comme nag buy ci Maalik moo gën a yomb ñaari baat rek la ñu wax ko benn yoon ñaari baat yaay lan mooy assalaamu aleykum muy ñaari baat ñu wax ko benn yoon su ko imaam waxee benn yoon maamoom ya mën nañoo sëlmal ku koy wax yow kenn doon julli jeex na julli nga jeex na suñ la jiitee tamit nga wax ko jeex na su dee nag maanaam ci mazhabu abu hanifa ñeenti baat la te ñaari yoon lañ koy wax ko mooy ñeenti baat yo mooy lan mooy nga ne assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah kon na yow boo jullee ji koo xam ne day sëlmal ñaari yoon jiite la defal attention bañ a gaaw sëlmal ndax bu ko waxee benn yoon ñaaree la gudd nga sëlmal yow maamoom bi des julli gi yàqu na moo waral kon dangay ngay def attention xaar ba mu wax ko ñaari yoon yow ngay door di wax nga door di ko wax yow kon nag ndax sëlmal boo ko defandoor ak sa ilimaan yàqu na su la njëkkee commencé nga njëkk koo pare yàqu na naka noonu tamit su fekkee ne yaa ko njëkk def sa ilimaan tamit sa julli gi yàqu na moom daal julli ñaar yi lañ ciy bañ mooy takbiratul ihram kabaaru xarmal ku ca jiitu sa ilimaan yàqu na ku ca tolloog sa ilimaan julli yàqu na sëlmal tamit ku ci tolloog sa ilimaan julli ga yàqu na ku ko njëkk def sa ilimaan tamit julli ga yàqu na su ngeen ko defee ndoor tamit ci ñaar ya tamit julli na kon nag moo waral ñiy bëgg imaam bu dégg fiq pire kabaaru xarmal da ko war a gaawal ak sëlmal tamit da ko war a gaawal moo waral mag ñi ca Saalum saan fonk lool fiq buñ daan sëlmal nga dégg ñu ne asalaamaaleykum gaawal ko nga xam ne loo gaaw gaaw laa mënu leen a nga njëkk daane daanee ngir bañ rek nga njëkk leen a sëlmal sa julli nga yàqu comme nag léegi jaxasi ngir dafa xew tabarkalla ngir tànk yu tinkeeku yi ak téere yi nga xam ne dafa tinkeeku téere yu nekk ñu ngi koy jaxasoo di ko jàng su boobaa nag daal booy julli ci kuy wax asalaamualeykum wa rahmatulahi ñaari yoon may ko distance ba mu wax ko ñaari yoon ba pare yow ngay door di sëlmal lu ko mooy boo ko defee rek si julli ga dafa yàqu ba ca tegu mooy wa julloo suhoo toogaayu sëlmal ba allazi sëlmal gi nga xam ne yu nu xaarinuhoo dana lënk toogaay bi nga xam ne kon yu xaari xaarinuhoo dana lëkkalikook sëlmal ba dafa bëgg a wax ne sëlmal ba farata la waaye toog bi ngay toog tamit wax asalaamualeykum distance su toog boobu kooku farata la kon gis nga ko sëlmal ba lu ñu wax ne farata la rek la nga koy def dafay nekk di farata moo waral mu def noonu kon nag farataay jullee ngoo ko nekk loo xam ne lu jara jara bàyyi xel la Euh, bu ko defee nag kon mooy mooy mooy fukkuloo ak ñeent waaye soo ko doon tënkal nit ñi comme ñëpp mënuñoo bokk xam soo ko doon tënkal nit daal nga koy wax ne ko farataay julli nga ko koy séddaleel ci cër yi ngay wax ne farataay julli li muy rëy rëy rek li muy nekk nekk fukk ak ñeent xol xam na ci benn xol moom benn rek la ci am mooy yéene bu ko defee loo waxati xol def ko rek bokkatu duutut farata kon daal farataay julli fukk ñeent la xol a jël benn ba mooy yéene su ko defee làmmeñ ñëw jël ñett ya làmmeñ li muy def ci julli yëpp yëpp yëpp ñett ciy farata mooy takbiratul ihram gi nga xubbee woon julli gi ak jàng fatiha ak sëlmal loo waxati làmmeñ def ko sunna la mën a doon wala muy luñ sopp waaye duwut farata waaye làmmeñ daal li julli yi bëri bëri ñett rek la ci làmmeñ def muy farata mooy kabaaru xarmal jàng fatiha sëlmal loo waxati bu ko làmmeñ defee duwutul farata ba ca tegu foo fekkati mu des nag fukk ya nag yeneen yi seddalikoo ko foo fekkati maanaam cër dal nga gis cër rek dal yëngatuwut defu dara nga koo gis rek mu ne tekk dal benn dafa dafa dal ci ci rukkoo mooy sëgg walla mu dal ci sujoot walla mu dal ci taxawaay foo ko fekk léppam farata la ba mooy fi cër dalee di jàng saar cër de ba mu dalee di jàng saar moom kooku moom du farata sunna la naka noonu ba cër dalee tamit di di taaya dafa am ñaari rakka toog di taaya wala mu am ñeenti rakkaa julli ga jeex wala buy timis muy ñetti rakkaa muy toog di taaya fa mu toogee noonu di dal diir bay taaya bay jeexee kooku tamit du farata moom daal fa mu dalee taaya ba taaya euh, maanaam euh, di ci jey farata rek mooy fa muy waxee asalaamaaleykum ma waral sa bokk si la dalut ndax ba muy wax asalaamaaleykum gis nga ko dafa dafa dafa dafa wiccoxu waale maanaam sànneeku waale ci nday joor yëngatu kon dal foo gisati cër dal fépp farata la ba mooy fi cër dalee di jàng saar wala cër dalee fa di taaya waaye foo waxati comme cër a dal rek benn lu farata la benn mu dal ci taxawaay moo xam wala mu dal maanaam ci rukkoo wala maanaam mu dal ci sujjóot ba ca tegu nag mooy foo gisati cër yëngatu yëngatu cër moom ci julli benn dafay yëngatuy defi wala mu wala mu yëngatu bàyyeekoo kon nag moom fu muy yëngatoo di defi mbaa mu yëngatoo di bàyyeekoo lépp farata la ba mooy fi mu yëngatoo am ñaari rakkaa war a jug yëngatu foofu de moom du farata jug ba naka noonu tamit fi mu demee nga xam ne dafa dafa dem maanaam euh, foofu foofu am ñaar rakka war a jug foofu moom du farata waaye foo gisee muy yëngatu rek foo ko waxati rek farata la ndax benn nga yëngatu dem di rukkoo farata la wala nga yëngatu baxee ko ci rukkoo ba farata la wala nga yëngatu jëm ci sujooti farata la wala nga yëngatu jugee ko ci sujoot ba farata la su ko defee kon nag loolu lépp foo gisati ci yëngatu ci julli rek maanaam fenn moo ci dul farata mooy fi muy yëngatoo war a jug indi ñaari rakkaa yu des su fekkee jullik ñeenti rakka la wala mu yëngatu war a indi benn rakka bu des su fekkee maanaam jullik maanaam timis la kon nag soo doon tënk faratay daal farataa jullee ngoog li muy bëri bëri xol benn la ci moom muy yéene li muy bëri bëri làmmee ñett la ci moom muy jàng fatiha kabaaru xarmal maanaam sëlmal li muy bëri bëri cër moom moom moom la ko des muy fukk ya benn ci yëngatu wala benn ci dal ñi séddoo ko ca noonu comme niñ ko waxee mu ngoog mu ne nag waxoon la yéene waaye dafa bëgg wax la sarta ba loo xam ne mooy tax yéene mën a nekk bu nekkul du nekk moo tax mu ne wa sartu niyati sartaay yéene mu qaaranatuha mooy lëkkalikoog yéene ba li takbiratul ihram yi ca kabaaru xarmal ba lii lay xamal ne kay wax gënu fa mënu fa ndax dañoo bëgg kabaaru xarmal ba ak yéene ba lëkkalikoo fi ngay kabaaree xarmal rek fi ngay yéene moo tax ma a la dafa war a dugg ci diggante agi ak ragi ña wax ne nag mën na koo ña jiitu tuuti ñoo ñooñu ma wax ne boo waxoon ne xéene naa daa door a kàbbaar baax na ba tey waaye daal ñàkk koo wax sa làmmiñ xéene ko ci sa xol moo gën ndax mooy sunna moom la yonentu bi daan def moom la saxaaba yi daan def suñ mag ñi baax ñi yaakaar tamit moom lañ daan def kon nag di ko wax matu ko kon nag farataa jullee ngoog ñi bàyyi ko xel sunna yi nag moom bari na parce que dana xëpp fukk ak ñeent sunna yi nag lay bëgg wax si nii wa sunanoha sunnaay julli wa sunanoha sunnaay julli al iqaamatu liqaam moo ci jiitu liqaam nag euh, boo deen compter baat ya dana la jox fanweeri baat ak ñett nekk lu xam a xam solo su ko defee nag moom jigéen mën na koo def waaye nànk la koy def góor mën na koo def buy julleeg biral na ko wax ca kaw buy julleeg yeelu mu wax ko nànk su ko defee nag liqaam euh, gëñ bëgg euh, dañuy benn bennal baat ya waaye boo gisee tamit kuy ñaar ñaaral baat ya ba tey baax na xadis wax na ci yépp benn bu la neexee xad qaamati salaatu nga wax ko ñaari yoon bu la neexee tamit buy masaabu Malik xadd qaamati salaatu ci liqaam benn yoon lañ ko cay wax. liqaam moomu nag moom safaanam noddu la maam xalifa Niass bu ko daan jàngale radiyallahu taala da daan wax ne noddu bar liqaam baru. noddu bar liqaam baru mooy maanaam booy noddu baat yépp ci bar nga koy daanee danga koy maanaam sukkoon mooy nga dégg allahu akbar allahu akbar di dem di def bar ba mu jeexee. waaye ba ngay liqaam nag doo waxati bar da ngay wax ne allahu akbaru allahu akbaru moo waral liqaam noddu bar liqaam baru kon moom da ngay maas waaye bu dee nodd moom doo maas da ngay daane yépp ci sukkoon su ko defee nag kon liqaama ngóog jigéen mën na ko góor tamit mën na ko waaye buy jigéen na ko wax nànk ba ca tegu wa suuratu mooy saar àllati saar wa nga xam ne baax baadal fatihati ma ngi ca gannaaw fatiha fa wax saar rek waaye fa bëgg a wax ne loo waxati rek donte la du saar sax baax na donte la ab aaya la waaye daal bu fatiha xasee jeex loo ca tegati rek dem kooku moom sunna la donte le aaya bële gën a gàtt moom nga jël muy muddahamataani moom nga jàng fatiha wax ko rukkoo ba te julli nga baax na waaye bëgg wax saar rek waaye da bëgg wax lu tegu ci fatiha rek baax na kon nag bu fatiha jeexee loo ci tegati kooku moom tamit maanaam sunna la moo tax mu ne wa suratu saar allati saar wa nga xam ne baax dal fatiha dafa nekk ci gannaaw fatiha wal mu taxaw laxaa ngir saar wa kooku tamit sunna la taxaw gi ngay taxaw ngir jàng saar wa mbaa nga taxaw maanaam eh, aaya ba kooku sunna la fii ci bépp barab boo xam ne yu siru yu saru def na yeelu fii ca moom bépp place bu ñu war a yeeloo nga yeelu fa te place yi ñuy yeeloo bariwut mooy tusubaar ak maanaam tàkkusaan su ko defee kooku yeelu ga nga cay yeelu kooku maanaam sunna la wal jëxroog biral fii maa ci bépp barab boo xam ne yu jaxaru def na biral fii ci moom bépp place bu ñu war a biralee demee ni timis ak gexe ak suba jàng gi nga koy jàng ca kaw kooku maanaam tamit sunna la kon fu ñu war a wax nànk wax fa nànk fu ñu war a wax ca kaw tamit nga wax fa ca kaw loolu tamit sunna la ca faatiha ja ak saar wa su ko defee ku ca juum tamit dana la wax ni ñu koy defee yeelu nag la ca gën a tuuti mooy yow mi koy jàng sax déggoo ko biral nag la ca gën a tuuti mooy yow dégg nga ko ki la méng dend ak yow tamit dégg nga ko moo waral biral jërul xàddee ku ba ca kaw waaye jërul tamit suufeel ku ba ca kaw mën nga koo def rek ci digg doomu ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn waaye bu ñëw kalaamee ci Abubakar ak Umar ibnul Xataab Aboubacar bu daan biral kenn du ko dégg daanaka fekk denduloo sa nopp ci peggam doo dégg li muy wax waaye na Omar nu Khattab bu daan biral foo tollu ci dëkk bi yaa ngi dégg kàddoom nga ca kaw benn waaye ne daal ñaar ñi daal ñu mënuñoo bokk nekk ci dëkk kii ni muy biralee ak kii ni muy biralee duñu benn dem ci yonentu bi kalaame leen yonentu bi xoolu leen ne ko waaw yow Omar lu waral sa biral gi fooy biral dëkk bi yëpp di la dégg kër gi yëpp mu ne ñett laa jublu bu ki njëkk mu ne damaa bëgg a dàq maanaam ak ngëmmentu ci man ndax loo gëmmentu gëmmentu fekk yaa ngay wax ca kaw rek léegi nga xeewu ñaareel bi damaa bëgg tamit dàq saytaane ndax saytaane fu mu dégg sama kàddu may jàngal alquran moom su ma jàngu suma alquran bu dégg sama kàddu daw rawatina may jàngal alquran ñetteel bi mu ne ko damaa bëgg ku dégg li may jàng rek xelam nekk ci yàlla mu xam ca yool quoi ñett yi da nga def yëpp baax na mu ne ko nag yow Aboubacar lu waral yow booy biral kenn du dégg sa kàddu nànk rek ngay def mu ne ko damaa xam ne ki may wax ak soriwut ma kon jërul may xàddeeku ca kaw yonentu bi ne yéen ñaar ñëpp wax ngeen dëgg waaye nag Aboubacar xawala yëkkati sa kàddu tuuti Omar ibnu Xataab xawala wàcceel sa kàddu tuuti ngeen la ci diggu doomu kon nag dafa ne ko kon dégg nga ko waxut kenn ko dafa ne ko ngeen na kii yëkkati tuuti tuuti ngeen dagee ci diggu doomu kon li nga ciy déggee léegi-léegi ay nit jotee nga àttee leen ñoom ñaar ñëpp xam dëgg daloon na génn góor gu bëgg jàmm waaye xamutoon métier nag sa kuy àtte nit ñi xamuloo métier doo mën a fen loo ku fen doo mën a wax loo dëgg wax dëgg ñaar ña dëj jotee wax kenn ka wax a wax a wax ba waxam jeex mu ne ko yow de wax nga dëgg mu des ka ca des mu laaj ko lu ngeen jotee kooka lay la ku njëkk ka layoon lépp lépp lépp mu ne ko ah yow tamit wax nga dëgg de moom nag yàlla nga ko dénk doom pànk doom ju ko papa ñoom ñaar ñëpp boo leen joxee dëgg doo xam dëgg de mu ne ko wax nga dëgg ñoom ñett ñoom ñi far joxante loxo mu ngoog kon léegi-léegi dafay xaw a doy waar mu ngoog moo tax mu ne kon yeeloo ngoog wa samia dégg na laahu yàlla li man xamidahoo ñeel ki ko sant kooku tamit sunna la wax gi nga koy wax sunna la sami allahu liman hamida nag ci abu aboubacar la bàyyee ko aboubacar dund na ba génn àdduna mosta tarde benn rakka ci gannaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn yoon rek la bëgg a ñëw dugg ci jàkka ji ba muy duggoon rek fekk yonentu bi rukkoo na te xam nga imaam xasee rukkoo ba siggi yow mu matoo rakka ba moo nag comme yonentu bi rukkoo na mu yaakaar ne balaa xegg ca sàppe sa bay kàbbaar bay rukkoo dana fekk yonentu bi siggi yàlla may ko daal mu taxaw ci sàppe sa kabaar ba pare rukkoo bay cëram dal yonent bi door a siggi moom nag jot googa mu jot rakkaa ba ba mu ca sëggee noonu ba jot ka rek xam ne cëram ya dal na rek ci la sant yàlla ci xolam waaye yàlla moom ya'lamu sirra wa fa dégg na lu ne su ko defee nag yàlla yónni jibril ci nu gën a gaawee ne ko waxal bu waxal yonent bi ne ko buy siggi na annoncé ne man yàlla dégg naa jaam bi ma sant sànq léegi jibril yonentu bi siggi rek ba muy siggi rek annoncé ne samia dégg na laahu yàlla liman hamidoo ñeel ki ko sant te mooy aboubacar aboubacar xam ne moom la moom tamit mu delloo yàlla sant ne ko rabbana walakal hamdu yow yàlla kat dangaa xëyoo sant moo tax ma sant la loolu nag fi la bàyyeekoo ba léegi su ko defee léegi kuy julleeti rek bu imaam moom di siggi waxte samia allahu liman hamida maa moom yene ko rabbana walakal hamdu kon loolu foofu la bàyyeekoo ñoom dañoo xamoon lan mooy valeur julli ci mbooloo dañoo xamoon tamit lan mooy valeur maanaam am rakkaa ci gannaaw nit ku baax li muy li mën a maye moo waral lii fekk ko ca ba tey tey ñi di ko def kon nag li ci tegu wa takk takbiratin bépp kabaar sunatun sunna la kabaar yëpp kabaar rukoo yi kabaar maanaam siggi kabaar sëggi kabaar sujooti allahu akbar yi ci julli yëpp sunna la faw mu ne ah ilal ula bu njëkk ba waxoon na ko mooy takbiratul ihram moom farata la boobu waxoon na ko boo waxati rek nag moom sunna la bu njëkk ba rek moo ciy farata ba ca tegu wa tasahudaani ñaari taaya ya ñaari taaya ya mooy lañ fay jàng ba nga xamee ñaari rakkaa toog di wax ne attaxiyaatu lillaahi zakiyaatu lillaahi sunna la naka noonu tamit taayam ñaareel ba ba julli ga jeexee nga toog tamit commencé attaxiyaatu lillaahi fekk ba muy jeexee kooku tamit sunna la wal juloosu toog lahumaa ngir ñaari taaya tamit sunna lañ bi nga xamee ñaari rakkaa toog googu nga toog maanaam ngir mën a taaya toog ga la taaya ba di sunna bi nga xamee julli ga jeex nga toog toog gi nga toog ak taaya ga nga fay taaya yépp tamit sunna lañ kon nag sunna yaa ngoog ba ca tegu wa taqdimul fatihati mooy jiital fatiha ala surati ci saar maanaam bala ngaa jàng saar na fatiha jiitu waaye kay saar mënta jiitu fatiha jiital googu ñu koy jiital maanaam sunna la su ko defee nag wa taslimatu sëlmal thaniyatu bu ñaareel ba wa thaalisatu bu ñetteel ba lil maamu mi ñeel maamoom moo ko moom kooku sunna la xam nga maamoom mooy kuñ jiite kooku moom dana sëlmal ñetti yoon ci julli gi dana sëlmal bu njëkk bi def ko ci nday jooram bu ñaareel bi ilimaanam bu ñetteel ki ci càmmooyam mais ki ci càmmooy bala faa sëlmal sartal nañ ca ñaar bi ki njëkk na fa kenn nekk bu fa kenn nekkul du fa sëlmal ñaareel ba nafa fa kenn nekk te kooka nekk fa na jot lu mat ab rakaa ke julli ga bu jotu lu mat ab rakaa doo gudd maamum doo fa sëlmal kon nag bala ngaa wax asalaamaaleykum sa càmmooy yow yow yow maamum na fekk kenn nekk fa na fekk tamit ka fa nekk jot lu mat ab waaye lu ci ñaar yooyu bu daqoo rek doo fa sëlmal kon nag yow ay ilimaan ji mu ngoog kon noonu nga koy defee yow maa moom ji mais bu ilimaan mu benn yoon rek doy na asalaamaaleykum doy na bu yow kenn kuy julli boo ne asalaamaaleykum doy na su ko defee nag léegi buy maa moom nag moom dana ko wax ñetti yoon bii moom moo ko génnee ki julli gi bii da jox ilimaanam bii da koo jox maanaam maa mi ko féetee càmmooy moo tax mu ne wat wa taslimatu sëlmal saaniyatu bu ñaareel ba wa saalisatoog bu ñetteel ba lil maa moom mi mu jox ko maa moom wal jëxroog biral bi taslimati ki sëlmal ba alwaajibati gay aji war maanaam sëlmal gi nga gën a génnee ci julli gi googu tamit sëlmal gi nga koy sëlmal farata la moo tax moom tamit ca kaw lañ bëgg nga wax ko danga wax nga wax ne assalaamu aleykum rawatina sax boo jiitee nit ña dañoo gën a bëgg nga wax ko ca kaw a kaw nga xam ne ñetti ak gannaaw danañ yëg ne bi maanaa julli gi jeex na moo taxoon yonentu bi daan wax ne julli bu doon caabi laab mooy caabi ja bu doon néeg caabi ja koy ubbi mooy laab waaye nag lii xamal dugg nga ci néeg mooy kabaaru xarmal lii wane ne maanaam génn nga ci néeg ba mooy sëlmal moo tax mu daan wax ne miftaaxu salaati at tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim moo tax daal sëlmal ci la ci la julli xem boo waxasee asalaamaaleykum rek mooy julli nga jeex na foofa la xem kon nag sëlmal a ngoog te maanaam foofa la xem ci julli gi salaatu julli ala rasulillahi ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kooku tamit sunna la dañoo bëgg taayaam ñaareel bi julli gi jeexee bu bu ataxiyaatu jeexee bëgg nañ nga julli ci yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee nag salaatul ibrahima yi moo gën a baax ndax ba ko saxaaba yi ñëwee laaj gën julli la ngay julli ci yow mën a julli leen ne allahuma salli ala sayidina muhammadin kama salayta ala sayidina ibrahim wa barik ala sayidina muhammadin kama barakta ala sayidina ibrahim fil alamin innaka hamidul majid bi ngay taaye taaya gu mujj ga man ngaa wax loola su ko defee nag wax gu ngay wax loolu kooku tamit sunna la wa sujoodu sujood alal an fi ci bakkan lay doon maanaam sujood ak bakkan bi ngay sujood fexe ba sa bakkan bi laal suuf kooku sunna la moo waral ñi wax ne boo sujootee sa jë bi rek laal suuf waaye bakkan bi laalul suuf ngaa wàññi ci julli wala danga war a sujoot li nga tuddee xabla salaam ndax kat ku baxi wàññi da ngaa war a sujoot xabla salaam dana ko wax si moo tax dangay bëgg bi ngay sujoot ni nga fexee ba sa jëbi laal suuf fexeel tamit ba sa bakkan bi laal suuf wal kafay ni ñaari ténqee bëgg nañ mu ne ràpp ci kaw suuf jàkkaarloo bi maanaam ak penku ba tolloo ak nopp ya nga bañ caa bank benn bañ caa maanaam yëngal benn war rukk ba tey ne ñaari bët woom ya sa ñaari bët yi bi ngay sukkoon nga ne ko ràpp ci kaw suuf mu sa sujjut te teg ko ca kooku tamit ca faratay kii la loolu mooy sujjoot wa atrafil ni ak peti ñaari ndëggu ya mooy baaraami tànk yi nga samp ko bañ koo tëral jamono ji ngay sujjoot ndax yonentu bi dafa ne woon sallallahu alayhi wa sallam sama borom digal na ma ne naa ko sujjootal ci juróom-ñaari cër looloo waral juróom-ñaari cër yi yàlla rek rek moo xeeyoo ñu sujjootal ko ko koo sujjootalati Euh, fekk juróom-ñaari cër yi mat na su boobaa yow bokkaale nga yàlla waaye koo sujjootalati fekk juróom-ñaari cër yi manqué na duñ ko tuddee bokkaale kon nag sujjoot ci sharia yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari cër ñoo koy def waaye fekk juróom-ñaari cër yi matul rek su boobaa koo ko mën defal tamit heggagut ci bokkaale waaye bu xasee mat juróom-ñaari cër moom koo ko mën di defal ku mun di doon bu doon ab yonentu la ab sëriñ la su waa bokkaale nga ko ak yàlla su ko defee nag kon loolu jar naa bàyyi xel sujjoot nag euh, Euh, njëkk sariya ab yonentu yàlla Muhammad xataa boo sukkoon nit comme ñu jigéen di nuyoo sax jëkkëram sukkal ko kooku sujjóot lañ koy tuddee wala maanaam nga nga nga xaw koo su lukkal nii ba tey maanaam sujjóot la moo waraloon aadama yàlla waxoon malaaka yi ne sujjóotal leen ko waaye waxul leen seen juróom-ñaari cër yi de usgidoo li aadama sujjóot ba sujjóotab lunku la ñenn ñi sax ne aadama dafa nekkoon xibla ba rek yàlla moom sujjóot ba ñu ne jublu sujjóotal leen yàlla ta jublu aadama muy seen penku su ko defee tamit yonentu yàlla yuusufa ba muy wax ne inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum lii saajidina gis nga ko bañ koy sujootal foofa ca suratu yusufa sujootab lunku la dañ ko nuyoo ni rek sëgg waaye sujootaluñ ko juróom-ñaari cër kon juróom-ñaari cër yi te mooy jëba ak ñaari ténqi loxo yi ak ñaari bët wóom yi ak maanaam peti ndëggu ya muy baaraam ya nga ne ko ràpp kooku moom yàlla rek lañ koy defal su ko defee nag kon moo waral yonent bi ne digal nañ ma ma sujootal yàlla ci sama juróom-ñaari cër yi moo tax mu ne kon wa atrafil xadamayni ba ca tegu ci sunnaay julli wa suturatu mooy saatir li xayril maamoomi ku dul maamoom ñett rek kay julli waaye ñaar ña ñoo war saatir kuy julli di jiite nit ñi te fi ngay jiitee nit ñi ragal nañ nit jaar fa jëlal saatir nga samp ko ci sa kanam dana la wax saatir ni muy toll su fekkee dangaa dañ laa jiite yow da dangaa nekk yow kenn yaay julli te ragal nga jaar sa kanam jëlal ab bant samp ko bi maanaam ci sa kanam mu nekk maanaam saatir ba su fekkee nag yow maamoom nga dañ laa jiite ilimaan ñu ne mooy sa saatir wala même ilimaan ja bu sampee saatir saatiru ilimaan ga dana la mën a yóbbu xale waaye moo war a jërut ngay samp saatir waaye nag su boobaa moom jëru ko léegi nag euh, saatir nag nuñ koy defee lan la mu ne wa aqaluhu la ci gën a bëri ko la ci gën a néew la ci gën a bëri xamut dayo waaye li gën tuuti ci saatir xam nañ ko tax mu ne wa aqaluhu wa aqaluha li gën a néew ci ci saatir xilaxu rumxin mooy talaayu guntux guntux nag mooy fett yi maanaam xeej yooyu noonu lay talee maanaam dana mel ni rek ab ab gattax noonu lay xaw a talee wa tuulu ziraain day nekk gudd waaye xasabu lu mu gàtt-gàtt nag guddoo ni ci sa xasabu bi sa loxo bi kon noonu la war a guddee kon nag yu gàtt yi ñuy jël ak euh, toogu baag yooyu yokk yi dafa gàtt ba ëpp kon nag nag na gudd ba toll ni xasabu na tal ba toll ni gattax taahir na nekk bu laab mais lu laabu di sobe kenn du ko def saatir baaxut saabiti na nekk bu sax waaye bëgguñ ngay def saatiir ci luy yëngatu mooral aw fas bu fekkee kenn téyewut ko matu matut saatir waaye bu ñu ko téye nag mu taxaw sa kanam nga xam ne fekk bay julli ngay jeexee du dem ba tey mat na saatiir xataa ak nit sax koo xam ne bu doon jigéen sa ko jug xarmante la mënoo ko takk bu taxawee sa kanam euh, pour nga julli ba tey baax na góor taxaw sa kanam ba tey baax na maanaam mu nekk sa saatir waaye nag ci sartaab bu mu nekk luy dem ñaareel ba bu fekkee luñ samp la nii bu mu nekk luy yëngatu ndax buy yëngatu rek da lay jax-jaxal luy yëngatu nii di daw di ron ak yooyu kooku moom tamit matu saatir waaye xayru mu sawisin duhut lu muy luy jax-jaxal bëgguñu muy nekk luy jax-jaxal ci yëngatu bëgguñu mu nekk luy jax-jaxal ci xel maanaam nekk ay làmp yuñ ca monte muy muy muy takk ka fay boole ko maanaam nekk loo xam ne dafa rafet ba ëpp nga xam ne booy julli da nga koy baxi xel ba doo baxi xel ca julli ga kooku tamit bëgguñu mu nekk saatiir kon nag saatiir la ca gën a néew daal mooy ñeenti sarta yooyu la ci gën a bëri nag xamul dayo ab miir sax boo ne saatiir ba tey baax na boo jëloon bi maanaam ab kii bu rëy bant bu rëy samp ko ba tey ne saatir la baax na kon nag la ca gën a rëy la ca gën a bëri xamul dayo mais la ci gën a néew daal na talee ni guntu na guddee ni xasabu na laab na nekk lu sax bañ a yëngatu na nekk tamit loo xam ne du lu lay jax-jaxal kon nag saatira ngoogu jàll jaar ci kanam kuy julli nag lu bon la yonentu bi sallallahu nee na su ngeen xamoon li nekk ci kanam jaar ci kanam kuy julli jaar na taxaw fa ñeen fukk moom rek loolu la nag ñeen fukk nag taxmim la ci xam-xamu balaaxa moo tax mu ne law ya'lamul maaru bayna yaday musalli maatha alayhi la kaana an yaqifa arbaina loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne su ngeen xamoon li nekk ci taxaw ci kanam kuy julli jar na ngeen taxaw fa ñeen fukk ñeen na ngeen waaw ñeen fukk yi ci namm ñeen ngeen ñeen fukki at ñeen na ngeen déeréet ñeen fukki noor ñeen ngeen déeréet ñeen fukki weer ñeen ngeen déeréet ñeen fukki maanaam waxtu ñeen ngeen déeréet ñeen fukki minute ñeen ngeen déeréet ñeen fukki seconde waaye daal matale na loolu lépp taamim la ci balaaxa mooy ñeen fukk moo waral lu bëri la ci alquran baat yu mel noonu wax dara fekk na dafa ñëw matale lu bëree bëri Ah, daloon na yàlla ci alquran bam ne bëkk néegi safara ya alayha tisata achar fukki bëkk néeg lañ ak juróom-ñeent benn ju am doole ju daan tuddee maalik dafa amoon doole ba ci arab yi moo ci manoon ku mës a bëri daan la mbër mu tëla woon am dooleem jayoon na ko ba bu taxawoon ci ab der fukki nit bu ñëwee bëgg a der bi mënuñ ko déplacer ngir dooleem mu ne ah comme bëkki néegi safara yi fukk lañu ak juróom-ñeent man daal pare naa ngir duma fukk yi ak ñaar ndax sama loxo ndeyjoor bi rek mën naa duma ñett sama loxo càmmooy bi noonu lu ma féete gannaaw mën naa duma ñett ligi sama kanam moom waxi nopp xanaa comme fukk ak juróom-ñeent lañ man su ma assuré fukk yaak ñaar ya mën naa leen duma yéen xeeféer yi fi des yépp lu ngeen lekk-lekk ndigg mën a duma ña ca des nag yàlla nag ne ko ah, dangaa juum wa ma jaal naa asxaaban naari illa malaikatan bëkki néegi safara yi may wax duhuñ nit ñi nga mën a duma de ay malaaka lañ te mel na malaaka mën naa tukkal àdduna kon duuñ malaaka de ñetteel ba wama ja'alna iddatuhum ila finatan boo gisee ma ne fukk ak juróom-ñeent lañ dama ko def ngir réeréeréel rek xamoo fukk ak juróom-ñeent ci milliard xamoo fukk ak juróom-ñeent ci million xamoo fukk ak juróom-ñeent ci junne kon nag wama ja'alna iddatuhum ila finatan kon nag loolu dafay xam loolu la ñuy tuddee taamim ci balaaxa mooy wax wax joo xam ne dana dana dana jamtalu wax yu bëree bëri mën na koo jur moo waral kon yonentu bi ne su ngeen xamoon li nekk ci jaar ci kanam kuy julli jar na taxaw ñeen fukk waaye lan ñaan ñeen fukk ya lan la xamuñ ko su ko defee nag loolu daal war na tax bu kenn jaar ci kanam kuy julli léegi nag jaar ci kanam kuy julli dana jur ñett léegi-léegi mu jural bàkkaar kay julli waaye ka fa romb moom léegi-léegi mu jural bàkkaar mais kay julli moom xamut bàkkaar léegi léeg mu jural leen bàkkaar ñoom ñaar ñëpp léegi léeg mu ñàkk leen a jural ñoom ñaar kenn du ci am bàkkaar léegi su fekkee ne yow mënoon ngaa jullee ci biir néeg bi bàyyi ko dem jullee ca buntu kër ga te buntu kër ga foog ni ñi jaar fa te kii dafa yàkkamti am na lu ko kom lu mënta xaar fokk mu jàll kon yow yaa def maanaam taarut su boobaa yow mi taxaw ci buntu kër ga di fa julli ta mënoon jullee sa néeg bàyyi fi fi ñu mënoon a jullee dem taxaw ca yoon wa di fa julli te foog nit ñi jaar fa yow mi julli yaa gàddu bàkkaar bi su fekkee ne nag yow dama fee bàyyi aw yoon dem jullee ji faneen yow mën nga fee dem jaar ca yoon we duñ jotee dara nga bàyyi fi fi fi nga mënoon a jaar bàyyi ko fa ñëw jaar ci sama kanam te mënoon ngaa jaar fa du la yàqal dara su boobaa nag yow bi jaar fa yaay gàddu bàkkaar mais ki julli moom amul benn bàkkaar ba ca tegu nag su fekkee ne yow ci sa bopp mënoon ngaa dem jullee ji feneen nga bàyyi ko fa dem jullee ji ci yoon man tamit manoon naa jaar feneen ma bàyyi ko fa ñëw jaar ci sa kanam ñun ñaar ñooy séddoo bàkkaar ba yow mënoon ngaa def leneen man ma mënoon na dem feneen ñu ñaar far ma jaar sa kanam ñaar ñoo si doo bàkkaar ba su fekkee nag man fii rek laa mën a jullee yow tamit fii rek nga mën a jaar te mënoo maa xaar su boobaa ñun ñaar ñëpp kenn xamul bàkkaar kon nag léegi jaar gi daal jural leen ñoom ñaar bàkkaar léegi-léegi mu dàq bàkkaar ki ñoom ñaar léegi-léegi kenn ci ñoom ñaar gàddu ko waaw jaar ci kanam kuy julli moom pan distance mooy tax bàkkaar bi am ak yëpp ñu ne mooy daal nga jaar ci diggante distance boo xam ne boo sànni woon ab xeej wala fett fa mën a xem wala boo sànni woon aw yat fa mën a yem ñenn ngeen ne déedéet su fekkee ne nit mën a jaar sa kanam boo ko doon mën a xëcc fa nga ko mën a jàppee loolu lépp hadis bi la ñu wutee yonentu dafa wax ne ku jaar ci sa kanam jaroon na an an yu qaatiluhum waa jëm jaar ci kanam mu xeex ak moom mu qaatala ñu ne ak ah xeex de euh, mi ngi mën a xam ci koo xam ne nga ko mën a sànni fett xeex la fu ko fett gi mën a dal rek xeex la lu sori ba fett mënu caa dem kon ko mënoo xeex ak moom koo mën a sànni aw yet fu yet wa a dal moom rek xeex la comme bu la soree xeet mënu faa yem ñu ne tamit koo la jege tamit ba nga xam ne boo xëccoo rek man koo jàpp kooku tamit xeex la moo waral yonentu ku masa bu daan julli ku masa jaar ci kanam dafa lay xëcc jaarale la beneen côté ba mas naa julli gu wax umaamatu ci moom bu ko defee bëgg julli ci jaar ci kanamam rek yonentu bi xëcc ko jaarale ko ca gannaaw moo waral saa yoo julli boo ko nit mënee bëgg jaar sa kanam rek xëcc ko su ko defee nag li gën a bëri ci fuqaaw yi daal ñu ne daal fi ngay jullee boo tëddoon sa taxawaay bi guddu ñaay ba foofa rek nga war a samp saatiir ba waaw su ko defee daal saa tilibaat bëgguñ mu jege la ba xëpp waaye bëgguñ mu sori la ba xëpp def ko foo xam ne yow boo tëddoon daal ci lu xem ak sa taxawaay bi waaye waaye tamit nag boo koy samp doo ko samp ci sa kanam day mel ni moom ngay jaamu da koy samp mu féetewoo ndeyjoor tuuti wala nga samp ko mu féetewoo càmmooy tuuti waaye kenn du samp ab saatir mu taxaw ci sa kanam nett soo demee na xamuloo bant boo mën a samp mën ngaa jël xeer waaye xeer nag boo koy jël dañoo bëgg nga jël ñaari xeer mbaa ñett waaye benn xeer bëgguñ nga def ko saatir muy benn mool ndax loolu day niru kuy jaamu xiram waaye buy nekkee ñaari xeer mbaa ñett yu yuñ teglante kooku nirootul jaamu xiram su ko defee nag kon saatira ngoog ak ya ca xaju nañuy bàyyi xel daal di bañ a jàll ci kanam yuy julli mu des nag ñetteeli doomam ji mooy ngëneelu julli ya wa fadailuha ngëneelu julli bi ci njëkk raful ni mooy yëkkati sa ñaari loxo indal ihraami fa takk fa kàbbiru xarmal ba xataa tuqaabila ba ñu tolloog usnay ni ñaari nopp ya bi ngay def takbiratul ihram boo ne ba nga ne allahu akbar rek jeex na xataa boo yëkkatiku toon loxo sax julli ga moom wér na waaye nag sopp nañ nga yëkkati sa ñaari loxo yi ba mu tollook sa nopp ya yëkkati ga fu mu war a toll ñetti wax la ci borom xam-xam yi wax ñenn nga ne nga koo war a yëkkati ba mu tolloog sa ñaari mbagg yi ñenn nga ne da nga koo war a yëkkati ba mu tolloog bi maanaa sa wet yi ñenn nga ne mooy sa biir bi noonu ñenn nga ne koo war a yëkkati ba mu tolloog sa nopp yi loolu nag boo ko waxee moom dugal nga ñetti yëpp moo tax borom lax dëri na na tolloog nopp ya bu tolleek nopp ya moom dugal na biir dugal na tamit mbagg moo waral mu ne xattaatu xaabilaa ba ngi tolloog usnay ni ñaari nopp ya kooku sunna la wa qawlul maamoom yi waxi maamoom wal fasi ak kenn kuy julli wax gi ñuy wax ne rabbanaa yow suñu borom wala ka ñeel na alhamdu sant kooku tamit ngëneel la moo waral yow kenn booy julli da nga wax ñaar yow kenn booy julli da nga wax sami allahu liman hamida sunna la ci yow waaye tamit boo paree da nga wax rabbanaa wala ka alhamdu mu nekk ngëneel ci yow waaye nag su fekkee maamoom nga dañ laa jiite ilimaan moo lay waxal sami allahu liman hamida yow nga waxal ko rabbana walakal hamdu moo waral mu bool leen ñoom ñaar ne wa qawlul maamoom waxi maamoom wal fasi ak kenn kuy julli ñoom ñaar ñëpp war nañoo wax ne rabbana yooyu suñu borom wala ka ñeel ne alhamdu sant kon yow ba nga julli yow kenn waxoon nga sami allahu liman hamida waaye waxaat nga fii tamit rabbana walakal hamdu booy maamoom nag yow rabbana walakal hamdu rek ngay wax ilimaan moo lay waxal sami allahu liman hamida ba ca tegu wa ta'minu mooy aminu waaye amin mi ngi amee ba'dal fatihati gannaaw fatiha amin ku ko war a wax mu ni ñettay julli waaye ñaara koy wax lil fasi kenn ku julli dana wax amin bu fatiha jeexee moo xam ma ngay biral moo xam ma ngay yelu wal maamoom mi maamoom moom mi nga xam ne tamit dañ koo jiite rawatina bu jàng moom kenn bu ne bu ne wala daal dina wax amin suñ ko suñ ko jiitee tey imaam jay wax ca kaw bu imaam wala daal tamit na wax na wax amin kon nag ku du dul wax mu ne walaa yaquluha du wax du wax amin imaamu imaam faw mu ne a kay ilaa fi qiraati sirri ndara ki jàngi yeelu imaam moom buy ci jàngi yeelu demeen tusubaar a tàkkusaan bu ne wala daalina comme kenn déggut ko mën naa wax amin waaye su fekkee jàng biral la bu ne wala daalina ña ca maamoom ya ñoo koy waxal amin waaye xattaa bu ko waxoon tamit nag ci jàngi biral ya yàqu dara ki julli ga yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ñuy wax amin ci gannaaw fatiha ndax mu ne ku sa amin dëppoog aminu malaaka yi ñu nangul la jéggal la ndax saa yu fu ñu jàngee ba ne wala daal rek ah moom ya moom ña wax malaaka yi ña ngay wax amin kon nag wax leen amin ku sa amin dëppoog aminu malaaka ñi jéggal la nangul la wa tasbihu sabal fi rukkoo ca rukkoo ba kooku tamit ngëneel la sabal ci rukkoo nag mooy boo téye sa woom yi nga wax ne subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi la ca gën a néew mooy ñetti yoon boo gee bëggee gën a mën a dal def ko juróom-benn yoon juróom mbenn yoon daal boo ko waxee subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi moom moom def nga tumaani na mooy sa cër yi dal na lool moom wa du'a wu ñaan fi sujjóot sujjóot ba sujjóot ba moom tamit bëgg nañ nga ñaan fa waaye tere tamit da nga fa sàbbaal yaa nga fa doon wax ne subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi ñetti yoon moo ca gën a néew juróom benn yoon moo ca gën a bëri su ko defee nag su paree foofa loo bëgg ci ñaan mën nga koo ñaan waaye wax ko ci arab bu ko wax ci olof bu ko wax ci weneen langue boo ko waxee ci weneen langue rek da yàq ci julli gi ndax bokkut ca waaye mën nga faa jàng rabbana atina mën nga faa jàng yàlla jéggal say bàkkaar mën nga faa ñaan yàlla jéggal say mbokk seeni bàkkaar mën nga faa ñaan yàlla may la aljana musal la ci safara su ko defee nag yooyu yëpp mën nga koo ñaan ca biir sujjóot ba ndax kat fi jaam bi gën a jegee yàlla mooy fam sujjóotee mu waral boo fa sujjóotee loo fa ñaan yàlla nangu ko ba ca tegu ca ngëneel ya wa tadwilul qiraati guddal jàng fi subhi ci suba jàngi suba dañoo bëgg mu gudd li ko waral suba dafa gàtt nekk ñaari rakkaa ñaareel bi dafay fekk nga baxe ko ci ay nelaw su jàng ya guddut ba xëpp rek maanaam man ngaa man nga faa man ngaa gémmantu moom moo waral ñi bëgg nga jàng fa jàng yoo xam ne dafay xaw kii moo tax sax ñu indi biral gi nga xam ne booy wax ca kaw day waral nga xeewu waaye su buñ ko doon suñ ko doon yeelu ñu bëri danañ nelaw naka noonu tamit geexee noonu moo waral ñu ne jàng guddi yi dafa jege nelaw di leen koy wax ca kaw ñu bëgg na nga jàng gudd suñu waxee lu gudd toujours mooy foo ko mënee daal te mokkal nekk fa dooreel ci li ko dore ci suratul xujuraat ba ci abasa wa tawala saar woo ki jël foofu jàng nga lu gudd jàngi suba daal dañoo bëgg gannaaw bu a jeexee li ko dore ci suratul xujuraat ba ci abasa wa tawala saar woo ki jël rek yaa ngi def maanaam tiwaalul mu fasal moom lañ gën a bëgg waaye nag a ah, boo li ñuy wax gudd gudd nag na fekk nga mokkal ko de waaye boo ko mokkalut moom ah, demal ci la nga mokkal rek moo waral xamoon na benn ilimaan bu bëgg kii bëgg daraja ñi jiital ko rek maanaam mu commencé jàng a jeex rek mu ne abasa wa tawalee waaye manta jàll mu nekk fa ne wa tawalee wa tawalee wa tawalee wa tawalee rek yàgg lool maa moom ye ne ko aka sob isaa nekk fi xul walaawu nekk fi nga bàyyi ko fa dem ci abasa wa tawale kenn du la gàgganti ma ne ko waaw dëgg la de sob na de ku mokkul abasa wa tawale loo jiite nit ñi kon nag jël lu ñu la daal lu gudd la na fekk nga mokkal ko de waaye boo ko mokkalul bàyyi fa dem jàng li nga mokkal ndax li mokkal boo ko jàngee yàlla mën la caa jéggal am na benn euh, sariyatu muy ñàngal ab xare yonentu bi xebal ay saxaaba ne dem leen ca xare ba xam kum leen desineel ne na nekk seen ilimaan feeg ba ngeen di ñëwee kooka diirab lam nekk ci xare ba fatiha rek ak xul walaaw la daan jiite bu fatiha jeexee rakkaxa bu njëkk mu ne xul walaaw ahad am ñaareel xul walaaw ahad gexe timis ak julli yëpp gaa yi ñëpp si mënuñ ko muñ ne ko ah yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam imaam ñu boole woon ak doy na waar de moom daal diirab lañ nekk ci xare ba lépp mosta passé fatiha qul walaahu ahad yonantu bi xoo ko ne ko yow tamit saar yi niñ bëree ni alquran bëree lu tax nga xem ci nag qul walaahu ahad rek mu ne ko yow yàlla daal saar wi ni mu wéetalee yàlla lu yàlla moom lépp mu jox ko ko lu moomul lépp mu dàqal ko ko ba bu doon yàllay am dentité moom mooy dentitéem sopp googu daal moom laa sopp saar wi yonentu bi ne ko sopp gi nga sopp saar wi tàbbal na la aljana kon xoola kooko xul walaa rek la doon jàng kon nag su may wax lu gudd li daal ca ka ko man ku ko mënut na xem ca lam man moo tax mu ne wa tadwilul qiraati guddal jàng fi sufi ci suba boo bëggee ñi boo gisee mu gudd bëgg mu gudd suba dafa bàyyee koo ciy nelaw ñaareel bi dafa gàtt kon fokk jàng ya gudd ndax julli nga xaw a yàgg su ko defee tamit fokk maanaam nga jàng lu gudd ndax gémmantu dàqu ci yow wa zuhru tusubaar taliha méng na bi maanaam méng na méng na suba ci gudd ñaay waaye nag subaa koy gën a gudd tuuti su ko defee moon boobaa dangay di la ci xujuraat ba ci abasa sa tawala mais ngay jël saar ya ca gën a gàtt buy tusubaar su ko defee foofu tamit bëgg nañ maanaam mu gën a gàtt foofu tuuti boo ko defee boo war boo gisee tusubaar di gudd dafa nekk waxtu waxtu noppalu xaylu la muy sest xam ne nit ki bu xañee ñaareel dafay xaw a gémmantu moo tax ñu ne ko nag kon jàngal jàng yu gudd ci sa jullit tusubaar gi ndax nga dàq gëmmentu ndax ñu bëri rek bu ñuy regg rek dootuñu mën a regleeti fokk ña ngay jéem a nelaw yi su ko defee ne moo waral ñu bëgg tusubaar gudd moom tamit ngir dàq nelaw ba ca tegu wa taqsiruha mooy gàttal jàng ya fil asri ci tàkkusaan tàkkusaan boo gisee ñu ne ñu jàng ya gàtt day fekk heure soxla la ñëpp dañuy xat ña liggéeyoon ña ngay commencé wàcc baña balaa embouteillage bàyyi am ñi mën a ñibbi xat-xat ya ña sàmmi woon ñi ngiy jof si ñu nekkoon ci àll ba ñu ngay lonki machine ya su ko defee nag xat-xat googu tàkkusaan di la fekk toujours tàkkusaan ci xat-xat lay fekk nit moo war a ñu ne la kon may nañ la nga gàttal jàng ya jërul muy gudd wal maghribi timis moom tamit bëgg moom mu gàtt moo tax mu ne wa taqsiru ak gàttal ko fil asri ci tàkkusaan wal maghribi ak timis timis moom boo gisee ñi bëgg mu gàtt timis dafa gàtt muxtaar foo xam ne fa nga ko kabaaralee jàng ko fa sëlmalee ko fa fa la yem kooku moom bu guddee dafay génn muxtaar ma moo waral moom ñu bëgg jàng ya gàtt wata wasatuhaa bëgg nañ digg dóomu fil isha yi ci gexe gexe moom bëgguñ mu gudd ba xëpp waaye bëgguñ tamit maanaam mu gàtt ba xëpp ndax tamit waxtu gexe bu guddee ba xëpp mën na laa yóbbu ci maanaam yéex a tëdd yéex a tëdd gi mën na laa yóbbu ci biddanti biddanti mën na laa yóbbu ci yéex a julli suba boo fi nekkee te bëgg fee julli gexe goo xam ne balaa nga kaa sëlmal min yu bëgg a jot te laa goo door a bëgg a dem tëri su boobaa da ngay kii moo tax ñu ne la gexe moom na xaw a diggu doomu tuuti ndax nga gaaw a teel a dem nelawi a xeewu teel a mën a julli suba wa takkoon tey nekk suuratu saar ula gu njëkk ga xabla saaniyati njëkk gu ñaareel ga la wa at wala te gën a gudd min ha ci moom toujours saar wi nga njëkkee ci rakkaa bu njëkk mooy gën a gudd mooy gën a timit kawe ci kaamil bi bi maanaam su fekkee ne saar wee da ngaa jàngoon fatiha qul wala wa ahad dañoo bëgg bu bu ñaareel bi bu ñëwee jàngal fatiha ak leex ak maanaam qul a'udhu bi rabbil falaq wala qul a'udhu bi rabbin nas xam ne moo gën a féetee suuf waaye fee nga jàng fatiha qul walaahu ahad ca bu njëkk bu ñaareel ba nga dem jàng fatiha ak tabat dafa gën a kawe ndax kaamil bi dafa ñëw ngir kon yow da ngaa yéegaat bi nga wàccee kon dañoo bëgg daal ngay wàcc lu ñëw rek a suufee waaye bu mu nekk lu gën a kawe moo tax mu ne euh, wa takkoon tey nekk suratu saar ula gu njëkk ga xabla saaniyati na ko gën a nekk na ko njëkk gu ñaareel gi ci kaamil bi wa at wala te gën a gudd min hàcc moom bu njëkk ga moo ko war a gën a gudd bokk na ca ngëneele wal hay atu melo maxlumatu wuñ xam fi rukkooy ca rukkoo ba wa sujjóot ak sujjóot ba bu ko defee nag ku nekk ci rukkoo dafa war a xam melo wuñ xam ne ràpp jëbi ci suuf ak bakkan ba jël ñaari loxo yi ne ko bañ caa bank dara jël bët woom ya jël cet tànk ya toogaay booba melo woowu nga def ko ci rukkoo ca sujjóot ba nga def tamit melo wuñ xam ca ca ca rukkoo ba maanaam sëgg ba sa gannaaw gi tolloo nga jël sa ñaari ténq yi ne ko ràpp sa bët woom yi euh, jël baaraam ya joxoñ ko mu jëm suuf nga bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara bañ tamit muy wetu jëm benn côté waaye na tolloog yeel bi maanaam wàcc ci suuf noonu melo woowu maanaam mooy melo wuñu xam ci ci ci rukkoo wala mooy wuñu xam ci sujjóot wal juloo su toog toogaay buñ xam tamit dañ koo bëgg bëgguñ nga def toogaay yu gudd yooyu moom la yonentu bi daan firee sallallahu alayhi wasallam jonk naa yu xaj te mooy nga jël sa njëkkeekaay yi teg ko ci sa kaw testeen yi toogaay bu gudd ndax da ngay xaw a yëngatu waaye dañoo bëgg nga jël sa njëkkeekaay yi ne ko ràpp ci suuf su ko defee leem baaraam ba tànk bële jël beneen beneen tànk ba yëkkati ko jël baaraamam nday bi samp ko jël maanaam nag loxob càmmooy bi jël baaraam ya teg ko ci kaw luppab càmmooy bi bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara door jël nag loxob càmm loxob ndeyjoor bi bank ñetti baaraam ya tàllal ñaar ya mooy bu bu sànneekaay ba ak bu nday ba jël ko teg ko ci sa kaw luppab ndeyjoor bi su ko defee loolu mooy toogaay bu ñu xam tamit ci julli wal xunóotu xunóot bëgg nañ ko siran ci yelu xunóot nag moom yelu lañ koy def kañ lañ koy def xabla rukkoo yi njëkk rukkoo ba wa ba'da suurate gannaaw saar wa fii saaniyati subhi ci ñaari rakkaxab suba way joos na dagan ba'da rukkoo yi mu nekk gannaaw rukkoo ba maanaam daal xunóot dañoo bëgg nga def ko gannaaw bi nga jàngee fatiha ku saar ci rakkaxab ñaareel bu suba ba su ko defee yaa ngi koy def njëkk ngay rukkoo soo ko fàttee ba rukkoo ba ne sami allahu liman hamida mën nga koo jàng foofu ba pare door a dem sujjóoti rukkoo comme nag xunóot ni ngeen ko xamee allahuma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa nu'minu ko fekk ba muy jeexee ko bàyyi woon tay ko wala nga bàyyi ko fekk da nga koo fàtte dara waru ca kenn du ko sujootal ndax moom dañ koo sopp rek lu ma wax ne lu ñu sopp dara jëru sujootal su ko defee kon foofu lañ koy defee a ngoog ah, do moom nag dafa bëgg mu ne nga def ko ci suba donte le xam na xadis yu wax ne yonentu daana xunóot ci ci ci witar am na sax yu ñëw ne daana xunóot ci tattu subaar soo xamaan ne musiba am na wala fitnaak yooyu wa wa du'a woog ñaan baada di gannaaw taaya ba saani gu ñaareel ga taayam ñaareel ba mooy gën a gudd moo waral gannaaw bi taxiyaatu jeexee bëgg nañ nga ñaan fa gannaaw bi nga jullee ci yonantu bi nga ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan ak ñaan goo man baax na soo tamit baax na fa wa yakoon day nekk tasahudu taaya saani bu ba at wala di gën a gudd mu ne awale ci bu njëkk ba toujours taayam ñaareel bi mooy gën a gudd bu njëkk ba ko defee moo waral ñiy wax ne taaya bu njëkk dañoo bëgg borom xem ci wa ala ibadillahi saalihin taayam ñaareel bu ñëwee taxiyaatu jeex nga jullu ci yonent bi mu jeex nga def maanaam rabbana atina ak ñaan ngoo man door a wax asalaamualeykum ba ca tegu wata munu wata yaamunu nday jooru bi salaami ca sëlmal ba booy sëlmal rek ngay sànniwaale sa xarxaram bi ci ndayjoor nii wax asalaamualeykum sànniwaale paasu xarxaram bi ci sa ndayjoor ndayjooru kooku ngay ndayjooru sëlmal ba kooku tamit maanaam ca ngëneel ya la wa tahriku sababati yëngal baaraamab sànnikaay ba fi tasawudi ca taaya ba maanaam baaraamab sànnikaay ba dañoo bëgg nga samp ko bañ koo leem bañ koo bañ koo wàccee nga def ko nii carrément mu mel ni paaka boo joxoñ su ko defee nag di ko yëngal ndax yëngal gi dana tax nga fàtte nga fàtte nga fàttali ko ne yaa ngi ci biir julli gi su ko defee yëngal gi nga ko yëngal ñu ne maanaam mbolde la saa yoo yëngalee rek mu ngi rey seytaane xam naa seytaane yee bëri waaye li yëngal ci baaraam sànneekaay yëpp bu ñu doon bu wax dëgg yàlla buy rey seytaane waroon naa jeex waaye dañoo bëri xam naa su ko defee nag mu ngoog boo même nag boo boo bokkee ci ñi nga xam ne yëngaluñ dañ ne ko tekk ñu ne loolu yaa ngiy junji kenn ak yàlla ki ba tey tamit kon baax na yëngal baax na ne ko tekki bañ koo yëngal tamit baax na waaye yëngal nag mooy tax nga gën a xam ne yaa ngi ci julli nga xam ne doo doo ko fàtte mu ngoog fi tasawudi ka taaya ba yiñ siib ki julli nag lay wax wayu ko raw sibeef na iltifaatu gestoo ku xas jàkkaarloo yàlla looy gestoo ati gestoo nag ñaar la su fekkee da ngaa gestoo sa loos wi rek a gestoo waaye sa sa tànk yi déplacé wut su boobaa moom yàqut julli ga waaye sib nañ ko waaye da fekkee ne gestoo goo xam ne da waa déplacé wu ba wëlbati ko xibla kooku moom julli ga yàqu na fi salaati ki julli wa taxamidul ayna ne gëmal ñaari bët sib nañ ko ndax loolu day mel ni yaa ngi gis dara te day wel tamit dootoo mën a teewlu julli ga xoolal kay bu baax mais nag bu amee lu la traversé lu xaraam ku xam ne ku bon sol loo xam ne baaxut jaar ci sa kanam noonu ah nga yaakaar na da nga ko mën a xool kon nag gëmal fekk ba muy jàllee kon daal bu dara daruriyatu amee man ngaa gëm mais bu bu daruriyatu amut del xool te sax boo xoolee fa nga war a xool man naa am lu xaraam bu la traversé doo ko gis ndax li ñuy bëgg nit ki buy julli nay xool fa muy sujjóot di gendeeku ne su ma deexee suuf si may xool ci lañ may xotti maanaam sot dugal ma ci biir su boobaa dana am leneen looy xalaat lu loola su ko defee nag mu ngoog wa a ay ne ni gëmal ñaari bët ya wal basmalatu wax bismillah wa taawusu ak muslu fil faridati julleeg ba tey moom ci mazhabu Malik dafa bokk ci yuñ sib Malik dafa bëggoon daal ci mazhab bi waaye du Malik boppa boppam Malik moom dafa wax ne maanaam euh, bismillahi rahmaani rahim dagan na nga wax ko ci julli dagan na la wax waaye mazhab bi nag ñoom ñoo wax ne ñi bind ñu mel ni Ibnu Qaasim ñoo ne sib nañ nga wax bismillahi rahmaani rahim sib nañ nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ñoom ñëpp nag seen werante fenn rek la mooy dañuy werante ne bismillahi rahmaani rahim moom ci Fatiha la bokkam wala bokkut ci ñi ne bokkut ca ñene ca dañoo wax ne bu ca bokkoon du baa muhaat rahmaani rahim ndax yaa ngi jàng rek commencé ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin demagoo fenn waxaat rahmaani rahim ñu ne kon lam ci bokkul moo tax nga gaaw koo baamu Seexu Tijaan ne déeréet ca la bokk de bismillahi rahmaani rahim ji nekk ca bismillahi rahmaani rahim bokkut a rahmaani rahim ji ci biir saar wi de bismillahi rahmaani rahim jële maanaam melo la wu sax dàkk ca jëme yàlla ja rahmaani rahim ji nag ci biir saar wi maanaam melo la waaye da koo xable ci la doom di yërëmee waajur waajur ci la yërëmee doomam ci nga yërëmee ku néew doole ci ngay def lu nekk ma waral yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla xam na téeméeri yërmande waaye juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yépp denc na ko ba yowmal xiyaam benn ba rek la yàlla wàccee ci kaw suuf jaam yi di ci di ci yërëmante mu nekkoon kon yee da koo xable waaye nag yee moom dafa sax dàkk ca jëmmam ja kon yee zaati yataani la kenn ak maanawi yataani la kon nag mu ne ci la bokk moo waral mu ne képp ku julli maa ngi lay conseillé ngay wax bismillahi rahmaani rahim ndax Cheikh nee na soo ko waxee sa julli gi wér na ci borom xam-xam yépp xamul kenn ku ne ci julli gi yàqu na waaye nag su fekkee dangaa julli te waxuloo bismillahi rahmaani rahim am nañu wax ne bismillahi rahmaani rahim wax ko dafa war su ko defee nag kon comme dafa war la ñu wax nag boo ko waxul sa julli dafa yàqu kon rawatina ñuy jàpp ne bisimilah rahmaani rahiim benn aaya la ci fatiha am na ñu ko ñu koy limee noona kon nag daal soo bëggee sa julli gi dal ci borom xam-xam yëpp balaaji Omar nee na kon del wax bisimilah rahmaani rahiim mu ne ku wax bisimilah rahmaani rahiim daal sa julli wér na ci borom xam-xam yëpp ku ko na ña waaye wérut ca ñenn ña balaaji Omar nee na kon julli ku sa xa julli ku wér ci borom xam-xam yëpp moo gën gu wér ci ñi te wérut ci ñële su ko defee wa taxawusa muslu fil farda ci farata farata moom bu ki jëru jëru a'udhu billahi minash mën ngaa jàng rek kàbbaar rek jàng bismillahir rahmanir rahim jërul muslooti yàlla wooye jiw saan danañu dagan ñoom ñaar nag fi nafli ci naafile naafile na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim dagan na nga wax bismillahir rahmanir rahim su ko defee yiñ si bokk na ca wal wuquufu taxaw ala rijlin ci bay benn faw mu ne ah ilaa yatula dare ba yàgg xiyaamoo taxawaay ba taxawee benn tànk rek jël benn ba kooku nag sib nañ ko waaye su fekkee tey naafile la woon wala ngay jàng saar yu gudd su ba beneen tànk ba toqi may nañ la nga taxawee benn tànk ndax daruriyatu ba moo tax ba tey bokk na ci wiñ sib waxtiraanu rijlay ni lënkale ñaari tànk jël benn tànk ba galgal ko ca morom ma sib nañ ko waaye bu taxawaay ba yàggee ba sabab loola sibatuñ ko yiñ sib bokk na ca wa ja'lu dirhamin def dërëm aw xayrihi mbaalu dul dërëm maanaam nga def ko fii famihi ca gémmañ ga jël wecca dugal ko sa gémmañ wala tàngal wala maanaam li li doon lekk kii ma ngi ca gémmañ ga taq ca kooku tamit maanaam bëgguñu ko yooyu dañ koo sib ndax dafa lay jax-jaxal ba tey bokk na ca wa kullu ma wa wa kasaalika naka noonu kullu ma lépp loo xam ne yu soo dana jax-jaxal ko fii jay bi ci poosam aw kummihi mbaa ci loxol mbubbam bu njëkk ba mag ña seen loxol mbubb yi ci lañ daan def poos ya yow nag kon lépp loo def ci sa loxol mbubb li wala sa poos yi muy jax-jaxal sib nañ ko lu mel ni weccat soo yëngatoo maanaam weccat bi ne kalang wala nga def ci sa alise muy sone ngay julli su ko defee doo xamante ki fi nga nekk yooyu yëpp sib nañ ko de koy dénkaanir alise ba mbaa nga fay ko teg ko sa pegg mbaa nga ko sa poos muy rek sone rek xamatoo foo nekk kooku tamit sib nañ ko moo tax mu ne wa kulluma kulluma lépp loo xam ne rek yu sawisu dana jax-jaxal ko fii jay bii ci poosam aw kummi mbaa loxol mbubam aw ala zahri mbaa sa gannaawam nga lu mel ni yaa ngi julli xale di héeg ci yow ak di yéeg ak a wàcc ba ba ñàkk laa teewloo su boobaa maanaam kooku tamit sib nañ ko waaye su fekkee nag nekk nga koo xam ne bu xale bi yéegee ak ci kawam buy ma ko buy dem ba ne ma ngay rukkoo wàcce xaale ko te loolu moom yàqutoon dara ca waaye nag soo melul ni moom ah su nag moom del wax na na xale yi toog fa nga dootu julli bokk na ci yiñ sib wata fakkaru xelaat Euh, fi umuri dunya ci mbiram hadduna kooku tamit sib nañ ko wa kullu ma ak lépp loo xam ne rek loo dana soxlaal ko xanil xusuuci wala ragal yàlla fi salaati ci jël sa xel sànni ko ci hadduna su boobaa li nga def moom sib nañ ko xam naa jafe na julli ba sëlmal te xelaatoo dara ci mbiram hadduna kooku moom jafe na moom waaye nag di ko xelaat ba xamatoo rakaa yi nga ne di ko xelaat ba xamatoo foo toll kooku moom nag baaxut lu bon la waaye nag ñi sa xel léeg-léeg sàcc rek dem fenn jafe na jafe gim jafe sax tax na boroom xam-xam yi ne ci jamonooy ab euh, saxaaba yi tegaloon lañ leen ci gétt ak gëléem gëléem yu bëri ñu ne leen ku mën a julli ci yéen ba ji jeex te xelaatu dara moom moom maanaam gétt ak gi am ci ñoo xam ne bi ñu xamee ñaar rakka lañ xelaat am ñoo xam ne benn rakka am ñoo xam ne ñetteel ba Abubakar ma ca gën a nekk jàmbaar daal ba mu xamee ñeenti rakka bay taaya ci la xelaat ñoom nag duñ fen lu ñu wax rek dëgg la bañ pare ñu ne ko loo xelaat mu ne dama xelaat ne gétt ak gëléem gi ko jëlee fu ma leen xeew moom moom loolu la bu doon ñun nag jamono ji da ngay xalaat ba pare ñu wax nga ne xalaatuma dara waaye ñoom lu ñu wax rek dëgg la ci ñoom waaye benn waaye fële moom dafa doon julli yàlla dogal daal ba muy pala pala bi julli ga yàkkamti sëlmal rek daal di woo morom ma ne ko hee yow sama weccet yu ma delloon dafa xëpp des na maanaam yaa ma war a jox ñaari junne xam nga kooku ci biir julli gi laa ko xalaatee kooku xam nga doy na waar su ko defee kon nag xalaat ci daal bëgguñ mu bëri ba xëpp balay andil yeneen problème moo tax mu ne ku ko def sax sa yool day wàññeeku waaye xalaat ci julli daal bu ñu la waroon a fay 100 mën nañ laa fay 80 wala ñu fay la 90 waaye moom dootoo amati 100 pour cent moo tax mu ne wa tafakkuru xalaat fii umuru dunyaa ci mbiram hadduna wa kullu ak lépp loo xam ne yasxuloo dana soxlaal ko anil xusuuci wali si ragal yàlla rek ak toroxlu fi salaati si julli loolu tamit nekk na loo xam ne doy waar jullee ngoog ak li nga xam ne ëmb na ko ci ay doom